kon ginnaaw bi ñu sante suñu borom subhaanahu wa di julli ci yonent bi alayhi salaatu wa kon ñu ñëwaat ci résumé bulughul maram min adillatil ahkam ah, muy chara ci suñu sëriñ def radiyallahu anhu di fathul hakim al allam ah, ci jotaay bi weesu ñu commencé woon nañu gisoon nañ masala usuliyya yi Oh. gisoon nañ masala al usul yi jëm ci wàllu usul bi ak qawaa'idul fiqhiyya yi ci xadis bi nga xam ne moo doon xadis bi ci njëkk mooy xadisu Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ci baabu izaalati an-najaasati wa bayaaniha kon tey ñu waroon a gis ensemble ñaari xadiis yi ci tegu woon imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne ah, wa anhu mu ne mu ngi jële ci Seydina Anas ba léegi radiyallahu ta'ala anhu mu ne lamma kaana yawmu Xaybara bi nga xamante ne ci la bésub xaybar mooy xareb xaybar xew amara digal na amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aba talhata fanada anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumi al-humuri al-ahliya fa innaha rijs muttafaqun alayhi mu ne beneen xadis bi ci tegu wa an amr ibn xaarijata radiyallahu taala anhu annahu qaal xatabana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi minan wa huwa ala rahilatihi wa lu'aabuha yasiilu ala katifayya axrajahu ahmad wa tirmidhi wa sahhahahu kon ñaari xadiis yooyu moom lañ war a gis tey di jëm ci wàllu masaa'ilu al usuliyya ak qawaa'idul fiqhiyya insha allah kon mu ne wa an hu mu ngi jële kon ci Seydina Anas mi nga xam ne xadiis bu njëkk bi ci moom la ko jële woon radiyallahu taala anhu mu ne lamma kaana ba nga xam ne ci la xew yawmu xaybar bésub xaybar muy xare xareb xaybar mu ne amara dafa digal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla li kan la digal mu ne aba talhata sayyidina abu talha al-ansari radiyallahu anhu ne woon bàyyi jiitleem moom sayyidina anas radiyallahu anhuma fanaada mu daal di woote yëgle ci biir nit ñi te ne anna te ne buur yàlla wa rasulahu ak bi sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum ñu ngi leen di tere an luhumi ci li nga xam ne mooy yàpp alxumur mbaam al ahliya yi nga xam ne ñooy ko jug kër muy mbaam suuf laan mooy la viande asine li jëm ci mba euh, yàppu mbaam loolu la tere fa innaha mu ne loolu noon rij loolu sobe la alayhi ñaari imaam yi imaam al-Bukhari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima ñoo ko bokk solo mu ne waan Amr ibn Kharija beneen xadis bi mu ngi jël ci Seydina Amr ku tuddoon saxaabu boo xam ne noonu la tuddoon muy Seydina Amr di doomi Kharija radiyallahu taala anhu mu ne kene yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne xatabana rasulullahi moom mu ne yonent bi alayhi salaatu dañoo xutbal def benn tenir benn discours sermoné leen mu ne bi mu koy def bi minan boobu ñu ngi woon mina wa huwa xaalam jamono joj ala rahilati muy woon ci kaw waruwaayam mu ne wallu abuha euh, muy baat yi tiflitu li nga xam ne mooy gëléem gi mu waroon yasiilu mu ngi roogalaat di rot di wadd ala katifay ci sama mbagg yi mu ne hadis boobu imaam Ahmad rahmatullah alayhi moo ko solo ak imaam at-Tirmidhi non imaam an-Nasa'i imaam at-Tirmidhi mu ne wa moom moo ko moo na ko mi ngi ko solol imaam an-Nasa'i imaam at-Tirmidhi wa moom moo ko wéral ah, kon ñaari hadis yooyu lañu war a gis ah, loolu gisoon nañ ci douze masala masala ci wàllu wi mi ñu toll bi nga xam ne moo ci njëkkoon mooy kene sunna dafa nekk li nga xam ne source la ci source yi ñuy ci source charia yi ñuy jële àtte comme alxuraan loolu moo doon liñ ci doon njëkk a gis beneen masala bi nga xam ne gisoon nañ ko mooy ne digle day tegtale que li ñu digle dafa war digle goo xam ne bu ñu joyal la bu sariya diglee joyal ko mooy day wane ne digle woog dafa war ba bu dee dafa am luy ñëw luy wane ne warul nag cette fois ci warul wala digle gi warul loolu moo doon ñaareel bi ñetteel bi mooy ne digle laa yaqtadi at-takrar que ne du digle digle bu jóg rek euh, buñ joyal tekkewul ne comme que nga koo def da nga koy répéter mooy ne buñ bu sariya diglee dara nga def ko yow def nga liñ la digloon mais tegtalul ne man dama koy répéter chaque fois mais ba mu des ci ay conditions yoo xam ne nag digle boobu day wa cette fois ci saa bu loolu xewee da nga koy da nga koy répéter waat da nga koy defaat loolu dinañ ci ñëwaat léegi ñeenteel bi moo doon. kenn a wala yonent yonent bi alayhi salaatu salaam bu diglee kenn digal kenn ci xeetam wala am mbooloo mooy ni ñépp la ko digal mooy ña fa nekk ak ñi ñëw ba ilaa yawmi diin ilaa yawmil qiyaama ñoom ñoom ñépp la digal digle ba mu des tamit que ne bu dee daa am luy lu ñëw di parti ne nag non lii digle bi pour ñooy ñoom ñii sàngam kese la mais sinon loolu mooy cosaan bi mooy bu bu bu bu yonent mi alayhi salaatu salaam diglee digalee kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu man manumaa toog naan non saxaaba diw la doon digal man concerné wu ma loolu manoo koo wax loolu bala nga koo mën a wax il faut nga am luy wane ne pour moom kese la voilà léegi beneen bi ci tegu woon mooy digle bi nga xam ne bu suñu boroom digalee yonent bi alayhi salaatu salaam dara mooy ci ngir xeet bi lépp la tamit ba mu des rek amul loo xam ne day ñëw di wane ne lool jagleem la sixième bi mooy tere contrairement ak digle dañ ne sànk mooy la yaqtadi at takrar du du du ne buñ diglee rek da ko war a boo ko xasee def que ni chaque fois da koy répéter benn bi bii mooy am nax yu nag li bi bu ñu teree bu sariya teree mooy c'est pour éternellement mooy da ngay bàyyi ba mu des bu ne tere naa leen ko ba jamono sàngam après ngeen continuer wala la ma leen tere woon de jeex na léegi man ngeen koo def bu boobaa ñu xam ne loolu la sinon bu xasee tere mooy tere bi jeex na da ngay bàyyi te na ngay day continuer ba amul ba nga gis loo xam ne moo naan tere bi fii la yenn jeex na beneen bi ci tegu mooy ah li nga xam ne mooy masala tanqiixul manaat loolu ci wàllu usul la dinañ gën a ñëw ci tanqiixul manaat mooy lan insha allah beneen bi huitième bi mooy que ne lépp loo xam ne la lépp loo xam ne sobe la kullu najisin xaram lépp loo xam ne dafa illicite lu ne lépp loo xam ne dafa sobewu bokk dafa nekk loo xam ne lu xaram la lu illicite la surtout kullu najisin minal mat'umat ci ñuy ci ñuy lekk mooy yi ñuy lekk bu sa sharia lii de dafa sobewu loolu dañuy xam ne lool euh, dafa nekk loo xam ne non lu xaraam lu xaraam ci yi ñuy lekk da nekk da fekk ne dafa nekk loo xam ne lu sobewu la kullu xaraamin minal matamat fa huwa beneen bi neuvième bi mooy question est-ce que hal yuxassasu al mutawatir euh, hal yuxassasu al mutawatiru bil ahad est que euh, xadis boo xam ne wala texte boo xam ne comme alxuraan mutawaatir la mooy mbooloo mu bari ñoo ko jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu mbooloo mu bari jële ko ci ñoom comme niñ jële ñoom niñ amee alxuraan nii mooy du benn nit moo soloo moo soloo alxuraan ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ mu agsi ci du lool mooy mbooloo mu bari saxaaba yoo saxaaba yi ñoo ko jële ci moom seeni taalibe jële ko ci ñoom ba noonu ba niñ ko amee tey est-ce bu mel noonu nga xam ne lii moom da leer ne day am day am loolu certitude la lay taxawee pas certitude est nag euh, benn argument boo xam ne benn nit moo ko fi indi wala ñaar man na bu contradictoire ci biti yi ak boo xam ne mutawaatir la est walla que wala bo muy lu général muy mutawaatir bi nekk mu ñëw muy acte bu général la joxe am xadis boo xam ne kenn na ko nettali wala ñaar mu ñëw di tënk xadis boobu est-ce que dañuy def lool mën naa nekk wala déet ci kaw que ni mutawaatir mooy li nga xam ne moo gën a moom moom da ngay ci da am ci dégré certitude alors que kenn nag ñaar solo ko même bu dee nee nañ wér na mooy possibilité njuumte am ci loolu am na est-ce que nag loolu possibilité njuumte am mën naa ñëw nag di tënk li nga xam ne moom dafa leer ne affaire bi nii yonent sallallahu alayhi ko wax léegi beneen dixième bi euh, ci usul la tamit euh, ba léegi mooy jawaazu nasxil amali wala al qabla al amali bi possibilité wu yonent bi alayhi salaam digle benn mbir digle dara waaye laata ñu koy jëfe mu abrogé ko mooy loolu dinañ ko gis ci kii bi mais sauf ko loolu mooy dañ koy jàng ngir xam ko waaye loolu du lul loo xam ne dañ koy appliquer ndax c'est fini ah ba onzième bi mooy li nga xam ne mooy li jëm ci ak taqrir mooy xam nga sunna sunna sunna dafa am ay ay ay ay différence ay sunna daa nuñ ko nuñ ko xaajale yoo xam ne sunna qawliya mooy boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax comme bii anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhum al-humr al moo leen ko tere loolu mooy lu mu wax la am yoo xam ne moom jëfam la dañ naan comme hadith sayyidatu Aisha bi ñu war a gis après bi tegu ci hadith bi kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaghsilul mani loolu loolu que ne yonent mi alayhi salaatu salaam de nekkoon na koo xam da doon raxas mani yu loolu jëf la du lu mu wax moom taxaw ne man dama doon raxas mani yu loolu waxu ko lool mu am loo xam ne na sunna taqririya boo xam ne mooy dañ koo def mu yëg ne mu ngi xew ci kanamam wala mu yëg ko bàyyi noonu te waxul ne baaxul ñu xamee ci ne comme que du bàyyi masula te loolu mooy du gis ñuy def lu dul noonu mu bàyyi noonu kon bu bàyyee noonu day wane ne kon affaire bi mën naa ne mooy loolu yi dinañ ko gis ci suñu xaris bi insha allah bi ci mujj muy dalilu iqtiram gisoon nañ ko bii weesu loolu dañ koy tudd noonu kese moom lañ mujje woon gis ci masala yi ñu gisoon ci jataay bii weesu kon insha allah loolu lañ war gis nii kon muy masail yooyu kon bi ci njëkk mooy ah as-sunnatu masdarun min masadir ash-sharia mooy ne sunna balluwaay la ci balluwaayu sharia yi yi nga xam ne source yi ñuy yi nga xam ne tey jii bu ma taxawoon di def dara ñu ne ma foo ko ma ne ndax de ah, rawal imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi an an an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma wax sama dal loolu doy loolu dalil la mooy ne loolu rek boo ko xasee wax moom pour keneen keneen ki moom il faut mu andi lu lu loo xam ne. ci biir dalil bi muy indi day wane ne bon lële lu ñu dépassé la wala lu ñu nasaxal la wala mais sinon yow am nga dalil mooy sunna dafa nekk source boo xam ne ci source yi ñuy jëlee àtte la boobu ci sariya d'ailleurs mooy ginnaaw alquran moom moo ci tegu te al alquran bi sax li tax ñu koy jiital mooy naa koy leeral de toute façon bu doon ci moom kese nga yem sax doo ci mën a tibbee dara léegi kon loolu loolu nan lañ koy xamee pour am relation suñu hadis bii ñu ne. mooy ne suñu borom subhaanahu wa taala dafa tudd yi mu xaraamal comme li mu wax ne qul la ajidu fii ma uhiya ilayya ala ta muharraman ala ta'amin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman aw lahma khinzir fa innahu rijs mu ne qul waxal la ajidu trouvé wu ma fii ma uhiya ilayya ci li nga xam ne lañ ma wax yu man alayhi salatu wassalam ci loo xam ne lu ñuy lekk la lu ñu xaraamal lu dul mu nekk mayta mooy loo xam ne médd lay doon médd médd mooy lépp loo xam ne dañ koo rendi ci dañ koo rendi te sharia nanguwul ci ni ñu ko rendee wala dañ koo rendi ngir leneen mooy lool kese ak loo xam ne dafa dee dee naturel comme animal boo xam ne benn xar bu dee dee naturel mooy loolu médd la waaye boo jëndee sam xarit jox ko koo xam ne moom waru la mën a rendi ab ate la mu rendil la ko même bu dee ne nee na bismillah mooy médd la waaw ngay rendi tamit tudd ci leneen lu dul yàlla tamit médd la mooy médd lool dafa bari ay léegi yooyu mu ne mu ne moom loolu lañ ci li ñu ko wax yi loolu lañ ko wax yi ci loo xam ne lu ñuy lekk la lu xaraam aw daman walla mu nekk loo xam ne deret la muy deret euh, léegi aw laxma xinziir wala mu nekk yàpp mbaam xuux mu ne yooyu yëpp dañoo nekk loo xam ne sobe lan ñu nekk loo xam ne di leen jëfandikoo ak génn topp la nga xam ne la li ghayrillah dañ ko dañ ko dañ ko tu dañ dañ dañ leen dañ leen a reen di leen def mais defuñ ko ci turu yàlla mais ci turu leneen lañ koy def léegi mooy alxuraan yooyu la tudd mais mooy ñun lan moo ñuy wan ci suñu xadiis bi gën a sunna ci yo ci kon ci ci kii yi la bokk mooy que ne mbaam mbaam bokkul fii mbaam lii alxuraan wax nii mbaam bokku ci medd la wax deret ak yàpp mbaam xuux ana mbaam mbaam newu ci fan lañu xamee ne mbaam moom mooy mbaam mbaam mbaam sëf lekk ko dafa xaraam ci na lañ ko xamee muy suñu xadiis bii yeneen ma alei saatu tere ko yawma Xaybar kene an luhumi an akli luhum al-humur al-ahliya ci lekk li nga xam ne mooy euh, yàpp mbaam xuuf mbaam kon loolu ci lañuy ñuy xame ne kon ñun lool foofu lañ ko jëlee ndax bu ko doonul woon kon doonuñ mënoon a am loolu bu bokk bu nekkul woon source bu ñuy jëlee ay actes loolu manu la nekk moo tax képp ku naan par exemple man daal comme li mu waxoon moom alayhi salaatu wa salaam ne léegi ngeen gis ay gaa yoo xam ne waa ji da gis koo xam ne day lekk ba koll bi fees di toog ci jekki kaayam yi ba pare naan suñu digganteeg yéen daal mooy téere bi yàlla bi daal moo fi ne alxuraan daal ñun daal gis nga lu ñu ko wax mu ne man daal saa yi est li nga wax mu ci alxuraan nga ne noo lii xadiis yi ñoo ko wax mu ne noo man loolu duma ci d'accord képp koo xam ne kook noonu lay wax mu ne waaju mel noonu nga xam ne bu ñu ko nee mu naan sama sama digganteeg yéen alxuraan a fi ne lu ma fa fekk daal maa ahallallahu lu ñu fekk alxuraan ah, daal di koy daganal dinañ ko daganal lu mu xaraamal ñu xaraamal ko en dehors de ça ñun yeneen yi wóorul parce que bon ay hadith yi ay nit ko solo mais boo waxee lool lañ naan la mais alxuraan tamit kan moo ko fi indi yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu koy jàng ay nit ñi ngay wax ñi indi xaj ñi ñu toxalal xadiis ñoo ñu toxalal alxuraan non boo leen jamee ci côté bii kay war nga leen a jam fële moo tax loolu logiqueul moo tax la fait ñu leen di woowe quraan yi sax dañ leen koy woowe noonu rek mais loolu du wooxee gu jub sax ndax quraan yi dëgg mooy ki nga xam ne day doxal alxuraan ak sunna kooku mooy alxuraan yi mais ñoo par exemple mooy ku mel noonu da ngay xam ne kon ay waxam mënula jub li koy leeral mooy moom boo ko laajoon léegi lu tox ngay jullee nii yow da ngay julli alxuraan la wax nga jullee nii yow est-ce que texte alxuraan moo la wax booy commencer kàbbaar allahu akbar après nga sëgg am looy wax sijji am looy wax sujjóot am looy def nii alxuraan la wax lool jullil ñeenti timis kan moo la ko ñetti gée kan moo la ko ci timis kan moo la ko wax ñetti ràkka yi julli ko gée ñeenti ràkka julli ko timis inoo gée ñetti yi timis ñeenti gee ñaar fajar kan moo la ko alxuraan la wax loolu mooy ne mooy moom ci boppam ci ay jëfam mooy weddi moom li muy woote mm-hmm. kon kooku ay waxam daanaka dëgërul mm-hmm. jaruñu sax bàyyi xel ne dañ koy tudd rek ndax euh, bon euh, léegi moom da yëf yi dafa xew gaa yi surtout ak réseaux sociaux yeeg yi feeñ ku nekk ñu wax mm-hmm. mais mooy ne kooku par exemple loolu rek day wane ne wax jooju waxam dëgërul te lii dañu koy wan que moo tax euh, euh, ba fa ba gaa yi reen di mbaam yi Sénégal di ko jaay ay ñuy laaj vétérinaire ak ñu naan euh, c'est en tout cas ci wàllu kii c'est con amul benn problème bu ci am mooy ñooy xamuñu dara bi ñu defee test yeeg yooyu loolu mooy wane ne dëkku newuñu woon du ñun suñu réew mais du réewu xam-xam ndax loolu boo koy laaj du da ñëw di ko laaj vétérinaire mu ngi mel ni ñu ne la mbaam xuux dafa xaraam nga dem naan vétérinaire yi xoolal leen ma mbaam xuux ndax amul benn problème bu ci ne mais man na nekk sax même même bu mais ñun xaraam na bu bu bu bu l'islam ne xaraam na moo xam mooy waxoon nañ ko ci principe yi ca ca aadaab yi yi nga xam ne buñ nee xa bu l'islam xaraamale dara loolu mooy principe bi mooy yow bàyyi jàppal li mu ne xaraam na jeex na jeex na après nag dàqul boo jàppee loolu ba mu dëgër yow nga xool cause ay cause yoo xam ne man naa ko mën na làmboog loolu mais nga bëgg yow loo xam ne gisoo cause am rek gisoo raison bi tax nga ne non kon affaire bi war nañ ko seetaat mooy ñooñu loolu mooy ñi nga xam ne ñoom darajaay am nii lañu yoon moo tax lool kenn bi ci demee xel ak naa da buñ defee test yi ak tamit ñi nga xam nañ naan moo fii mu ne mooy ay iddaay jigéen gu tas yooyu mooy koo xam ne bon jamono yooyu affaire médecine bi avancé woon léegi comme que lii nañ nañ dem gynécologue bi xool ndax ëmb naam ëmbul bu ëmbul ñu maye ko mu jeex loolu mooy waa ji xamul dara ndax kan moo ko ne lool la lool kese la même bu ci amee mais loolu rek du at lool rek du raison bi ndax atte day ñëw mais raison yu bari moo ciy ne du ne man bii mooy bi fës bi nga rek ne lool kese la moo tax yooyu yu jara bàyyi xel la kon loolu moo ñuy ne kon as sunnatu suñu xadiis bi dañu koy wan as sunnatu masdarun min masaadir sharia voilà ndax ci sunna lañ gisee lañ xamee que ne lekk yàpp mbaam sëf dafa xaraam sinon avant xaraamul woon li taxoon saxaaba yi radiyallahu anhum doon ko togg mooy <coughs> à partir aaya bi ñu amoon mais suñu ci luy wane ne xaraam na ñu ñëw bi ñu xiifee ñu koy togg mais bi ñu yëgee ne xaraam na. neewuñ ne nañ jeexal bii ndax xiif nañu nañ bàyyi ba ba ba buñ paree rek daal waaw après bii moom ma bàyyi déedéet ci saasa lañ mu ne moo tax yeneen xadiis yi naa Anas nee na ci saasa lañ këpp ci fa fa fa fa nal qudura ala wujuhiha ñu daal di koy këpp ci saasa mu jeex léegi ñu defeeg seenu xiif continuer ndax lii dafa xaraam te ak bu woon foo xamante ne lor koo xam ne bu ñu lekkul lii dootuñ fi ne ñu daal di koy bàyyi ci saasi moo tax bu sariya nee xaraam na xaraam na léegi nag kanta duma ko mën a jënd daa cher ràpp xalaal daa cher ci dëkk bi dañ naan la premièrement lekk yàpp du farat bu doon ne bu doon ne buñ supposé woon ne dëkk bi réew mi fii France yàpp xalaal amatu fi li muy tekki ci jullit mooy dootoo lekk yàpp kese lay toll ndax pata fi ay pomme de terre a ngi fi gën a ngi fi nen a ngi fi leneen a ngi fi mënoo mënu la wëlbati koo nen yow bañ naan la yow permettre nañ la parce que xalaal amu fi da ngaa loru loruwul parce que li yàpp def ñebbe mën naa def lu niroog loolu ndax buur yàlla dafa def maanute gu mag boo xam ne boo ñebbe moom daanaka baab classe bi dañ koy mën a jënd ak même lu mu ci man di deme lay woo indi loolu man da nekk ndax àggoo ci loolu te leneen am na fi loolu li mu doon tekki ci ci jullit bu ne France buy xalaal amatul woon du tout mooy man ngaa taxaw ne France moom jullit ñi dootuñ lekk yàpp te loolu mooy li nga xam ne bu boobaa noonu lay demee waaye walillahi alhamdu wal minna demewul noonu xalaal jaa ngi fi kon nag buur yàlla defal ñu loolu ñu naan ndax dafa dafa dafa cher moo tax bi gën a yomb laay jënd loolu ak càggante la ak ñàkk la fonk sa diine ak ñàkk am solo gi ñàkk am solo ci xolu waajay wax loolu kon loolu mooy masala bu njëkk bi bi ñu njëkk mooy al amru yaqtadi al wujub al amru al mutlaq yaqtadi al wujub illa ida sarafahu sarif mooy ne sharia bu diglee digle boobu day wane ne farata la loolu mooy li gën a dëgër insha allah que la yow foo déggee sharia foofu alxuraan sunna ñu naan def leen mooy def boobu farata la def leen farata lay tekki mooy ne yow def ko day nekk farata euh, ba mu def nag bu dee dañu gis leneen luy wane ne ci sariya ba léegi mooy leneen li manula nekk tamit en dehors bi sarian nag il mooy lool di dindi lii tax mu nekk farata jële ko yóbbu ko ci li nga xam ne mooy lu ñu sopp la wala loo xam ne dañ koo dañ dañ lu ñu sopp la loolu manu la jóge feneen en dehors de lu dul sunna mooy manoo toog ne man bon diw de jàpp naa ne ku kawe la moom xalaatam joxe na ko kon lool day wane ne comme que joxe na xalaatam affaire bi kon jëlee na ko ci nekku farata doonu nekk lu ñu sopp déedéet mooy ci sariya gi taxoon mu nekk farata ci foofu lay jóge luy tax ñu xam ne mbir mi nekkatul farata voilà par exemple euh, loolu xam googu noonu euh, la saxaaba yi radiyallahu anhu xamoon moo tax Seyna Abu Talha radiyallahu anhu bi koy nañ ci wàllu saa saa amaara moom xaarul naan non euh, peut-être da ko sopp rek jarul may wax quoi naa naa toog rek non dafa xam ne digle bu sariya diglee yonent ci wàllu saa saa bu diglee farata la mu daal di jëm daal di. Euh, yóbbu message bi daal di koy wax nit ñi kon digle ci sariya lépp loolu la lan moo ñu xam loo ne julli dafa nekk farata mooy alxuraan a ko digle te gisuñu fenn ci feneen ci alxuraan ak ci sunna foo xam ne day ñëw wan neeñ julli boo farata par exemple yenn yi ñu digle comme comme comme comme julli witar nga xam ne yonent sallallahu alayhi wasallam da ci da ci soññe bu baax ak ngëneel yi ci ne ba am ci euh, par exemple ku mel ni Hanafi rahmatullah jox ko xaw ko jox dara jaay farata mais pas ñoom ni ñu tuddee kom que ñoom dañu def différence entre euh, loo xam ne fard ak waajib ñoom mais en tout cas waajib mooy ñoom dafa war mais àggul ci comme ni julli juróom yi nekkee farata ñun lan moo ñuy xamal ne affaire boobu bokku ndax yonent bi sallallahu alayhi ci ci jamono yi mujj yi mu yónni Seydina Muaz ibn Jabal radiyallahu anhu ci la ne ci Yaman ne leen xam salawaat juróomi julli yoo xam ne moom la yàlla farataal ci jaami guddee ci guddi gi ci bëccëg gi ci lañuy xam ne bu doon ne witar ci la kon lañu gis muy digle julli leen witar ak julli leen bi yooyu dañuy xam ne kon du farata ndax lan bu doon farata ñoo xam ne dañuy dem ngir xamal leen diine mu ne leen mu xamal leen juróom kese ci lañuy xam ne dee bu doon farata doon na ko wax mooy kon noonu la affaire yi demee léegi kon ginnaaw masala bi beneen bi mooy sauf ndigal nag laa yaqtadi ak takraar mooy ne bu sariya diglee man bu ma ko xasee def mooy li li ñu ma tegoon de li gàll woon sama loos li def naa ko bu ne def leen ma def mooy amatul amatul benn daan bu may dal par exemple fii ci suñu xadiis saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom biñ leen nee bu leen ci lekk comme niñ woon ci taxriij bi yeneen kii laata taqulu minha wa ahriquha bu leen ci lekk te ngeen këpp ko mu ne ñu daal di koy ñu daal koy tuur kon loolu ci la ñuy xamee ne ñoom def nañ liñ leen digal mais digal ndigle mooy buñ ko defee def nañ sauf que duñ la ne da koy defaat sauf bu dee ne daa am benn melo boo xam ne moom lañ gàll ci ndigal li wala mu am condition boo xam ne moom lañ gàll ci ndigal li nga xam ne mooy balaa bala nga ko def il faut am lu xew comme julli nii timis nan laa xamee ne julli timis dama koo war a def tous les jours parce que dañ koo gàll ak sowu jant bi comme que dañ koo gàll ci sowu jant bi man fu jant bi sowe fu ne timis day war ci man sinon bu dul loolu bu ma xasee julli timis sa sowu jant dootul amati. mooy ne mooy ne loolu la ndax affaire dañ koo gàll ci ay ne bu lii xewee lii ngay def ramadan tamit lool la man li tax may def ramadan tout mooy que ne ci weer wow laa ko mën a def te fu weer wi ñëwee ma def ko kon mooy mooy digal loolu noonu looloo bi ne dama koo war di répéter ne saa loolu xewee saa loolu xewee walla weer wañu ne ku bu ci lañ ko gàll mooy digal li day am luñ koy gàll circonstance boo xam dañ naan la saabu bu xewee defal lii bu boobaa nag bu boobaa la xam ne kon ndigal li euh, règle ba ma doon wax ne ma ndigal kat du teg du loo xam ne dañ naan chaque fois da nga koy répéter cette fois ci dama koy répéter ndax dafa am loo xam ne dañ ko relier ak ndigal li loo xam ne saabu xewee dama ko war a defal looloo tax fu julli waxtu yu julli yi fu mu fu mu jote looloo tax ñuy jàng waxtu yi ngir xam ne rek bañ li li nga xam ne farata la ci ñun romb ba weesu te yëguñ ne romb na wala ñu toog di ko sàggane te xamuñu loolu tax ñu koy jàng ndax farata la nga xam kañ la te comme que ndigal liñ la digal farata la kon nag xam waxtu woowu buy dugg nag ngay xame ne dugg naan génn na loolu day mujj nekk farata ndax li nga xam ne maa laa yatimul waajibu illaa bi fa huwa waajib lépp loo xamante ne nii dañ la koo gàll muy farata ci saw loos nga war koo def gàll ko saw loos muy farata ci yow nga war koo def loolu bu dee ne daa am loo xam ne pour nga mën koo def il faut nga accéder ci loolu nga jaar ci loolu loolu noonu day mujj nekk farata looloo tax xam weer yi daa nekk farata ndax man mënuñoo toog rek di di doyloo ne bon amaana amaana man da ne ndax yow bu boobaa mooy li ngay li muy tekki mooy yow aj bu jotee sa yoon newu ci ramadan bu ñëwee xamoo jur bi ngay woor wóoru la sax ndax jour bii la tabaski jot xamoo ndax yow tay la yawmul adha dara leeruma ci mooy dara du la ci leer dara bu ko defee kon yu bari am na yu yi nga xam ne comme comme koor mais dañ koy neenal dañ koy neenal yooyu nag kon ci kaw loolu moo tax xam leen day nekk farata léegi nag dafa am boo faratay dafa am yoo xam ne par exemple comme xam weereeg yooyu bu ko ñenn ñi taxawee man na wàcc ñi ci des ñu koy yëgal ñeneen ñi mais dafa am yoo xam ne comme waxtu julli wi bu dee ne yow yow yow dépendre ci kenn bu dee dañ fi nga nekk tout le temps te loolu lu jafe la que tout le temps diw moom fu mu jóge julli ji nga kii nga nga ànd ak moom mais loolu lu jafe la mais yow mooy foog nga xam ko ndax mënuñu la bàyyi noonu nga naan moo je pense que tey 17 la woon je pense que moom la war a doonaat non mooy il faut li ngay def mu leer na ne waxtu wu dugg na ndax sinon yow li ngay def dara du la ci leer te l'islam da dañoo di pousser ñuy jox ala bayi na ci kaw loo xam ne lu leer la dañ koy def kon loolu mooy qaida boobu kii boobu kii boobu euh, masala usuliya boobu léegi mu des bi ci tegu mooy ne al euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu diglee kenn al amru li fardin aw afraadin min ummati amrun lil jamii illa ida xussa aydan mooy ne bu yonent bi alayhi salaatu wa salaam digalee benn mbir kenn wala mu digal ko benn mbooloo mooy digal na ko ñépp ñépp xeet bi yépp jamono yooyu man dund ma woon dundaguma woon lool lool lool du ci dara bi nga dundee nekk majeur ci lal mbir yi tàmbalee wax même bu dee teewoo woon ndax bu doon loolu la ñun jaratul ñuy julli ndax dañ naan ñun bon ñun dañoo septième siècle dañoo dundoon mais mooy nag bu diglee kenn ne defal defal mooy ne pour ñëpp la pour ñëpp la ndax c'est impossible ñëpp ñu taxaw naan leen ay ba ñëpp di dajaloo saa ne tout le temps ñëpp war a dajaloo ñu naan leen ay wob def leen wala bàyyi leen mooy il suffit ñu digal ko kenn pour ñëpp la ba mu des bu dee ne daa digle loo xam ne dañuy leer ne pour ñii la comme ñim ne woon euh, mooy bi muy jaayanteeg mbooloo moom ci sahaaba yi radiyallahu ne leen sax bokk na ci li may jaayanteeg yéen bu leen laaj kenn dara xam nga loo am digal la mais lool ñun concerné wuñu ndax dafa jaayanteeg ñoom tegal leen ay conditions yi ñuy jaayanteeg moom ba moo tax kenn ci ñoom bu yaram waddoon mu yéegoon sax war yar bi mu yor wala daraam wadd ci poosam wala ci lim yoroon du ne diw jottali ma day wàcc jëlal ko boppam mais man tey bu ma ko defee duñ mën a yow li nga def xaram na ma ne foo ko teg nga ne ndax yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ñoom diw wa an laa bu leen fi kenn dara loolu déedéet loolu dox ma question ko bu nekkee dañ koy méngoo ak koo xam ne dafa nekk taalibe suñu ci yoon nan ngeen appliqué est-ce nekk loo xam ne nii tout le temps dañ saa yu def ñu ñu laaj kenn dara ak maanaam wax boobu yenn lañ ko mën a gam-gamlee yi suñ ko bëggoon appliqué loolu mooy bu dee yonent bi alayhi salaatu wa mu loolu mu wax ndax loolu mooy mooy jaayante mooy da doon jaayante ñoom tegal leen conditions yi loolu ci kaw loolu mooy mooy tariqa yi tamit mooy dañ lay tegal ay conditions ne la lii lañ koy jële lii lañ koy jële mooy buñ tegee conditions yi ku d'accord yow léegi farata la ci yow loolu moo tax ñaari nit koo xam ne moom du taalibe tiijaan bu ko neexee bañ a ñëw xadara bu ko neexee bañ a wasifa bu ko neexee bañ a def loolu ndax lan bu farata ci moom parce que jëlu ko mais ki nga xam ne moo ne maa ko jël nag kooku moom day nekk farata ci moom moo tax manu la toog naan man comme que diw laay àndal ku baax la kii la moom lu mu def laay def ajjuma mu toog këram ba timis bi moom bu timis jotee lay door a fii du kii nga ne yow noonu laay def loolu manoo ko ndax yaa yow yaa dugaloo loolu mooy charte bañ tamit mooy ne mbir mi fekk duggoo ci du farata ci yow mais boo d'accord mooy yow yaa ñëw daal di ne man de en dehors de yi ma yàlla teg yi nga xam ne mooy yi mu teg ñépp man damaa bëgg jaar soobu ci yoon woo xam ne dafa am ay charte am condition yu leer yuñ ne ku ci dugg nii ngay def boo ko xamee jël nag. jeex na léegi problème bi mooy leeral affaire bi bu koy jël bu dee xam nga loolu moy problème mu jamono ji léegi ñoo xam dañuy ñëw rek jox naa ñëpp saa ñu leeral yooyu mais loolu xam nga loolu mooy diw ki nga xam ne mooy ñëpp ñooñu kenn ki mën naa foog ne moom loolu concerné wu ko yenn ñi alors que toor bi ci waa ji ko jox la woon ci waa ji ko jox la moo tax condition yooyu il faut mu leer léegi ba nit ki bu ne ah bon man nag bëggoon naa koo jël mais condition yi day metti ci man baax na mu bàyyi mais bés boo dama koy jël ci condition yooyu nga ko mën a jëlee ci condition yooyu te nag bu boobaa da ngay obligé wu daal di koy respecté ndax mu ngi mel ni mu ngi mel ni nizar rek moom nizar dañu xaw a niroo mooy nizar man bu ma ñëwee loo xam ne buur yàlla tegu ma ma ne man de bu ma buur yàlla euh, damay def examen bi ren de bu ma buur yàlla mayee ma at mi dinaa ko wooral ñetti fan yu tegaloo ci weer wi ci tegu bu weer wi ci tegu jotee par force bala moo génn yow da nga koy woor par force alors que sa xarit bi ko deful woon bi nga xam ne yéena doon defandoo mais jëlul woon engagement boobu moom rek lool lool du yoonam newu ci manoo ne moom woorul man du ma woor non farata lay mujj doon ci yow te bu boobaa te obligé day mujj nekk comme farata farata lay doon loolu moo tax par exemple digal yooyu mooy mooy mooy mooy bay a boobu moom ngay gis ci turuqu suufee yi mooy dafa am ay règles yoo xam ne lii la boo d'accordee léegi nag yow te tenu nga nga respecté affaire à la lettre parce que yaa ko jëloon à connaissance de cause bu ko jële kon nag noonu ngay def voilà te kenn force moo tax lool moo tax kenn du ci forcer kenn mooy ne nit da ngay ba ku ku ku ku ku doy koo xam ne gis na doy na ko pare na ngir def mu dugg ci ak ay conditions voilà mais bu fi suub mooy da koy con da koy da koy respecté léegi nag sauf que comme par exemple euh, boo defee lien bi ak li yonent ma la saa saa waxoon saxaaba yooyu radiyallahu anhu mooy mooy pare ak ñi ci def mooy ne ñoom ñim doon adressé parole bi bu doon tey mën nañ ne mooy ñi mooy ñi jël tariixa ku jëlub tariixa yow dangay ngay respecté loolu ñeneen ñi nag mooy ñeneen ñi ci def bu la neexee nag man nga ne doo man nag gis naa ne loolu lu rafet la condition telle de man de bëgg naa koo def mais nag loolu dugaluma ci biir parce que manuma ci tànn ay yenn ne man yii laa yii ma neex mais bu la neexee nga nga ne man moom noo man wasifa neex na ma dama koy respecté même bu dee ne dugguma ci ndax ndax yeneen yi nga xam ne manu moom voilà mais nag sauf que bu ma nee dugg naa ci bu boobaa yi yi nga xam ne farata la yépp si biir tarixa bi moom day nekk farata ci yow voilà loolu moo tax par exemple saxaaba yooyu radiyallahu anhum ñoom doonu ñoon laaj kenn dara ku ci yaram wadd lu mu lu mu amul dabaa tàyyeel ak dara xam nañ ne ndigal loolu kat ñoom ñoo ko jëloon ñu wàcc ñoo koy foral seen bopp voilà loolu la baax na non di jël waaw maanaam bismillah en fait question bi kii bi ni ko sëñ Fallou leerale noonu loolu loolu la en fait euh, lii euh, mbir yu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koy daf ko daan def da ko daan jaayante ak lenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum voilà mooy euh, comme ni mu wax ni te ñoom Seydina Abu Zar ci lañ bokkoon radiyallahu anhu ak ñeneen ba buñ à chaque fois suñu yegg naan wa allah yas'alun naasa shay'an maanaam loolu dafa bokkoon ci question bi Euh, charte yi maanaam ci jaayante boobu mooy ne bu ñu laaj nit ñi dara loolu nag <coughs> circonstance yi maanaam ak condition ak euh, jamono ji moo ko doon laaj moo ko laajoon ndax période la yoon lañ nekkoon boo xamante ne dafa laajoon ay nit yoo xamante ne dañuy am engagement boo xamante ne dañuy mën a doylu maanaam dañuy am benn mbir moo xam ne duñu soxlaal ñeneen ñi duñu soxlaal keneen dara parce que dafa am bu fekkente ne da soxlaal nit ñi dara souvent am na yu bari bari bari ci yoon ci yoonu yàlla loo xam ne du man a nekk du mën a nekk lu tax du mën a nekk parce que tout le temps dina am koo xam ne jàpp na ne mën naa am fu la jaare wala dina am lu mu lay chantage ak yooyu te mbir moomu dafa sérieux woon sérieux boo xamante ne dafa laajoon nit ci nekk koo xamante ne day am benn genre indépendance ci buntu boobu day am indépendance mais bu total de telle sorte du soxlaal kenn dara yàlla rek la soxlaal bu boobaa loolu tamit beneen xeetu soobu bi nde ci wàllu tawakkul maanaam di wéeru ci yàlla di sukkandikoo ci yàlla kese de telle sorte doo laaj kenn dara doo laaj kenn dara boo xoolee euh, hadith boobu di wax juróom-ñaar fukki junni nit ñooñu di dugg àjjana mooy hadith euh, kii bi Ukaasha bi voilà radiyallahu Ukaasha ibn Mas'ud radiyallahu anhu juróom-ñaar ñooñu fukki junni yooyu di dugg aljanna te juróom-ñaar fukki junni yooyu kenn ku ci nekk di ànd ak juróom-ñaar fukki junni ñi nga xam ne mais juróom-ñaar fukki junni yu njëkk yi nga xamante ne ñoom dañuy dugg aljanna sans ñu régler leen sans ñu xool seen mbir sans ñu sans ñu tester leen ci dara ñooñu bu xoolee yéen ci sallallahu ni mu leen melale mooy dañoo nekk ñoo xamante ne. Euh, duñu gàddu laa yag laa yar laa yastarquuna wala yaktawuuna wa ala rabbihim yatawakkaluuna doon duñu nekk nit ñoo xamante ne dañuy dañuy gàddulu euh, gàddu mooy vantulu voilà duñ duñu gàddulu duñu euh, mottulu te dara du metti bañ ni kenn moccal ma wa ala rabbihim yatawakkaluuna te ci seen borom dong dong dong dong dong la ñu wéeru moom la ñuy sukkandiku moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayalante woon ak loolu ci buntu boobu la loolu nag dañ koy gis ba te day valable ba suñu jamono dafa am euh, maanaam liggéey bi war a tax l'islam dem maanaam euh, maanaam mooy xeexal l'islam comme li borom bi yent bi sallallahu alayhi wa sallam wax biñ ko laajee ne ko euh, ar-rajulu yuqaatilu shajaa'a wa rajulun yuqaatilu hamiyya wa rajulun yuqaatilu li yuraa makaanahu 'inda an-naas ayyuhum fi sabiilillah qaala sallallahu alayhi wa sallam alladhi yuqaatilu li takuuna kalimatu llahi hiya al-ulyaa fa huwa fi sabiilillah ah, hadith la bu nekk ci ñaari saxiix yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni ko kii de moom day xeex ngir ak njàmbaare maanaam moom guerrier la daal day xeex guerrier la xeex ci boppam moo ko neex xam nga am na ñoo xam ne loolu dañuy dugg armée parce que loolu da leen a neex maanaam euh, njàmbaare boobu moo leen neex euh, ak kii nga xamante ne dafay xeex ngir xamiya xamiya mooy lan mooy ñun ñun ñooy waa diw ñun ñooy waa diw voilà ah xamiya déedéet du askan mooy parandoo par esprit partisan voilà esprit partisan maanaam lool askan mën na cee dugg ñun ñooy américains yi ñun ñooy sénégalais yi ñun ñooy français yi loolu mën na cee dugg mais leneen li ci mën a dugg itam mooy ñun ñooy tiijaan yi ñun ñooy murid yi ñun ñooy xaadar yi loolu loolu par par par loolu euh, maanaam nit mën na xeex ngir loolu te loolu jombul la léeg-léeg mbir yi mën na yegg foo xamante nit ñi mën nañoo dem te buñ deful attention ci loolu lañ jëm sax d'ailleurs ak coow yu bari yi xew euh, wala boog ki di xeex mu ne ngir ñuy gis am palaasam ci nit ñi considération bi mu war a am ci nit ñi cheur diw vraiment jàmbaar la quoi moom xare yëpp dem na ci moom vraiment voilà walla wala boog day yëg ci lañ dara jaam et cetera kan moom moo ci xeex te ñu ne kii kat dëgg dëgg mu ngi ci yoonu yàlla Yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontuwu leen ci loolu gis na yooyu yëpp cas de amul benn bu mu ci ton nekkul fi naan bii ak bii ak bii ak bii ñooy yoon yàlla beeg bee du yoonu yàlla dafa ne ki nga xamante ne dafa jóg di xeex te fekk la tax muy xeex mooy kaddu yàlla jóg kàddu yàlla kese jóg kooku moo nekk ci yoonu yàlla c'est-à-dire que mbir moomu dañ koy soxla bu suñ jamono ji c'est-à-dire que képp koo xamante ne dafa te loolu dafay laaj engagement yu mel noonu maanaam képp koo xamante ne euh, dafa bëgg mbiru diine ji avancé foog muy nangu ne man am naa ay engagement yoo xam ne danaa ko tegoo yàlla nag teguma ko mais man maa koy tegoo ngir ne bu ñu bëggee diine yàlla ji avancé bu ñu bëggee mbir yi avancé bu doon sama mbokk dañ naan liggéeyu xadara bi ñoom noonu lañ koy waxe mais euh, buñ naan kon mbir yi dañoo bëgg affaire yi avancé dañ naan lan dafa am ay engagement yu ñuy jël yàlla teguñu ko mais ñun ñoo war a jël engagement boobu lu tax parce que buñ ko jëlul man su ma ko deful seen Fallou defu ko seen Kalidou defu ko Serigne defu ko keneen ak keneen defu ko ñun ñëpp kenn ci ñun defu ko mais kenn du ko def tout simplement c'est-à-dire que dara du am dara du am comme lépp boobu ma tombé loolu benn ba ñu laaj mbir yi tout le monde. mais tout monde moo war a def nangam euh, tout le monde euh, non non non ak chacun ak personne ak quelqu'un ñu ñu laaj ñu laaj ne na ko ñëpp def voilà chacun ak personne ak kan ak quelqu'un voilà voilà ak ak voilà ak aucun ñoom ñëpp. Euh, ak personne ah voilà euh, chacun toog fee daan ne non xam naa ne boo moytuwul quelqu'un dina ko def mm-hmm. finalement quelqu'un defu ko personne aussi defu ko maanaam comme que chacun dañu woon quelqu'un dina ko def finalement bi ko quelqu'un defutee euh, personne tamit moom it jàpp ne waru ko def defu ko maanaam personne defu ko. Euh, mais bu ñu paree bi ñu bi bi punition bi dee dal ci ñoom ñëpp la la ci tout le monde voilà parce que ñoom ñoom ñëpp amul kenn maanaam loolu tam moom mooy bi nga xamante ne dafa dafa dafa affaire yi c'est que ñëpp ko war a def mais problème bi mooy loo xamante ne ñëpp la war il faut que mu am ñu engagé ñu ñu jóg taxaw ne ñun ñoo koy def. képp nag koo xamante ne xës nga ba dugg ci yoon boobu ba ni yow yaa ngi ci yow ci nga yow amatuloo choix wu laxisme amatuloo choix wu euh, di def lu la neex amatuloo choix wu retrait ci saa la neexee nga ñëw saa yu la neexee doo ñëw loolu nag mën nañ ko indi ba ci daara ji yi ñu nekk loolu mën nañ ko indi ba fii ñu nekk maanaam boo xësee ba engagé wu ba kii ba na maanaam dootoo amati droit ah wala mais voilà su voilà su ma neexee ñëw su ma neexee du ma ñëw su ma lu ma neex laay def lu ma neex laay kii ma ma ma loolu amutuloo amutuloo droit boobu parce que lu tax parce que affaire yi pour mu avancer léegi yow da mujj bokk ci mayo boobu mooy comme li ñu doon wax ci tarixa yi sànq yàlla tegule ko ah, tarixa amul tarixa bu faat nit mën naa dund ba génn àdduna dee dem àjjana. te du xam lan la baatu tariqa du ko xam mais dafa nekk loo xamante ne euh, ki bëgg a ci yoonu yàlla comme li Cheikh Abdou Dabakh wa radiyallahu anhu moo ne yàlla moo dogal ci azal ak ci xam-xamam ne kenn du yegg ci xadara yàlla bi ak xadara turam yi meloon yi même bu fekkente ne dangaa am xam-xamu jinne da ngaa am xam-xamu ñu njëkk ñi ñu mujj ñu ilmul awwalina wal axirin ba pare dajale dajale jaamu yàlla jinne yi ak nit ñi lu dul nga jaare ci borom ñi ñu tuddee ak ismu xam maanaam loolu moom la yàlla def maanaam loolu moom moo tax euh, moo tax. ci buntu ci ki nga xamante na moom bëgg na cheminer ci loolu moom mooy dugg ci moom moo naan ah man de faaw ma dem ci diw sàngam mais mais nag borom Ibn Baaz boobu mën na bañ am sax tarixa mën na bañ a nekk ku bokk ci tarixa parce que tout simplement Ibn Baaz boobu rek la la laaj nga nga ànd ak nga ànd ak moom nga jaar ci yoon wi nga xamante ne moom lay jaar nga nekk ak moom nga maanaam nga jaaree ci moom ci zikar bala yeggale ci yàlla. faaw mu nekk ci ci jaar ci ismu xaas boobu rek mais boo ci fekkee ba engagé wu yow yaay engagé wu et que euh, saxaaba yi radiyallahu anhum tey bu diine ji yekkee fii ñu fii mu yekk tey seen liggéey la njukkal bi gépp njukkal nag ñoom lañ ko war a defal war ñu euh, maanaam jubul jubul ñuy tudd ñeneen di leen bàyyi ñoom loolu jubul loolu jubul du yoon du yoon mu mel ni ñoom existé wuñu loolu tamit jubul te du yoon li jub mooy ñoom ñooy ñi nga xamante ne bu dutoon ñoom parce que keneen ku dul ñoom nag kaay moom na ko tey bu dee xamagoo ko keneen ku dul ñoom ku ne mbir mi mënoon naa bañ maanaam yow doo ko doo ko ku dul saxaaba yi la radiyallahu ku dul saxaaba yi te ñoom dans le globalité la du sax dans leur individualité dans leur parce que nit mën naa dund am saxaaba yu mu réer wàññiwu ko lu bari mais kurul doom du du du du du du indispensable loolu ci diine yàlla ji ñoom nag la yàlla tànn def leen ay ñoo xam ne dañoo indispensable loolu ci jamono jooju moo tax ñoom ñu teggu li yéen bi sallallahu alayhi wasallam sasoon leen maanaam ci jaayante gi mu doon jaayante ñoom ay mbir yoo xam ne dafa laaj benn sacrifice te yoonu yàlla loolu la yoonu yàlla mooy dafa laaj sacrifice dafa laaj abnégation dafa laaj maanaam euh, suuf goo xamante ne dafa laaj euh, euh, combat la maanaam tout le temps yaa ngi xare tout le yaa ngi xeex tous les jours yaa ngi ci xeex boobu suba am ngoon guddi ak bëccëg yaa ngi ci parce que loolu rek rek rek rek moo fi ne xeex boobu xare boobu kii boobu euh, moo fi nekk parce que seytaane du la ko bàyyee parce que aussi euh, euh, loolu rek loolu rek rek rek mooy tax nga mën a ñu bëri bëri bëri bëri li tax demuñu fenn maanaam ñu ñu ñu soobu mais yegguñu fenn demuñu fenn fenn te loolu mooy majorité wu nit ñi majorité wu nit ñi noonu lañ jege lu tax parce que dañoo nanguwul affaire bi li mu laaj ñu jox ko ko ñoom loolu lañ nanguwul et que lépp lu nekk mën na nekk entrave pour ñoom maanaam lépp lu ne mën na ne barrière alors que yoonu yàlla bi dafa laaj laaj xam li yonent yàlla Muusaa waxoon alayhi salaam ah laa abrahu hatta ah ablugu majma al bahrayni aw amdiya huquba du ma arrêté du deñ lu dul ma daje ñaari la fi ñaari géej yi dajee fi ñaari géej yi dajee du deñ di dox di dem wala boog aw am du wala boog ma wéy ci di dox ba ba keroog ma def mais fokk ban fokk ban mooy ay ay at yu bari am na ñu ne quatre-vingts ans la am ñu ne mooy un siècle et mais mën naa dox juróom-ñetti fukki. téeméer juleen fukki at wala boog téeméeri at siècle lëmm pour am ak pour accès su ma yegg amul nag dara lu may teree yegg foofu loolu mooy te Majma al-Bahrayn mooy lan ci ñaari géej gi daje mooy lan ñaari géej gi sariya ak haqiqa yi ñaar yooyu la waaw te muy mooy ngërëmal yàlla muy ngërëmal yàlla voilà te wax na ko ci fi mu dajeeg borom bi nan waa ajiltu ilayka rabbi li tarda damaa gaaw ko ñëw ci yow yow sama borom ngir nga kontaan ngir am sa ngir am sa ngërëm kon loolu képp ku su maanaam yoon bi moo laaj loolu moo laaj moo exiger loolu moo laaj nit ki Euh, di di di di xam ne am na ay mbir yu fi nekk yoo xamante ne ñooy ñoo koy gaaral ñooy dox ci digganteem ak li mu bëgg mais li mu bëgg moo rëy moo tax te mooy yàlla képp fii fii ñun ñëpp xam nañ loolu képp ku fi bëgg xaalis wala nga bëgg fi dara lu mën a doon dafa am ay mbir yu mu lay exiger yoo xamante ne da nga naan man lii mooy sama objectif fi mu tollu bëgg naa fii ak déwén ma ma ma teg cent mille euros de côté am na lu may liggéey am na lu may lu may lu may rayantee dama koy ñafe comme niñ koy waxe mais nag léegi da bëgg loolu nga am ko avec effort bu metti boobu yëpp et yàlla nga am ko ci tëdd di nelaw loolu mën ta nekk loolu képp ku ko jàpp te boo moo xam ne loolu mën ta nekk maanaam donc dafa am mbir mi dafa dafa am lu mu laaj exigence la yoonu yàlla moo mel noonu et nu ñu bari bari bari dañuy départ mais duñ dem lu tax duñ dem parce que li mu laaj loolu lañu nanguwul def te loolu noonu il faut mu dem ba ay yenn sacrifice xam nga dara gënul nekk sacrifice li saxaaba yooyu doon def radiyallahu anhu imagine nga dem ba ngeen yow du ma laaj kenn dara damay am damay dox ba ci àll bi ma réer xaw ma yoon bi fan la may waruma ko laaj waa ji saa dimbali ma nga wan ma yoon bi imagine nga sama jaasi sama sama dama yéeg ci kaw ci kaw fas ma sama sama yaru fas yi wadd nit kaa gi ngi taxaw mais awuma droit laaj ko ne ko saway jot li ma fas yi lu tax parce que damaa war a ab maanaam abnégation totale la sacrifice mooy damay bàyyi lépp di wéeru ci yàlla yi kese kese di ko ci man kese loolu nag ba tey dafa valable képp ku bëgg dem ci yoonu yàlla képp koo xam ne bëgg nga topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp koo xamante ne bëgg nga liggéey ci liggéeyal liggéeyal diine ji te yàlla rekk tax bul compter ci kenn compter ci yàlla ginnaaw yàlla bu dee am na ci keneen koy compter na loolu yàlla mu jeex voilà bul yaakaar kenn leneen wala keneen wala déedéet maanaam yow ci jëmmi bopp yow kese na nga ne man man man fokk lii ma bëgg dinaa ko am lii ma bëgg dinaa ko rek ak lu mu ko jar nag dina lu mu ko góobee gar ko lu mu ko jar danaa ko def mais que yoon moom lii la te danaa ko def te dara du tere ma def te dara du tere ma def te dinaa ko def te dinaa ko am wallahi kon da nga ko def te da ko am mais nag ñu xam ne ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum li leen yent bi sallallahu tegoon ci jamono jooju c'est parce que circonstance yooyu moo compliqué woon moo jafe woon c'est que dafa surtout que dafa dafa dafa crucial il fallait que ñoom ñu taxawee taxawaay boobu yàlla leen yàlla fay ngeen di fay ngir ne taxaw na taxaw taxaw nañu ba mu mat sëkk ci taxawaay bi nga waroon taxaw ba tey jii fi mu toll l'islam ñëpp xam nañ ko képp ku bëgg ci fi mu toll l'islam maanaam euh, ci seen barke ñoom l'islam yegg si na tey foo xamante ne képp ku bëgg dem ku ko bëgg avancer képp ku ko bëgg a xam ak lu mën a maanaam mën nga koo xam mën nga koo am mën nga koo jote sauf que après euh, ku bëgg a topp sa tànk tamit yoon woowu moo fi nekk voilà léegi pour jeexal mooy ne engagement bu mel noonu mën na concerner groupe bu ndaw ci suñu jamono naka mooy ne mais c'est c'est c'est fii ñu nekk c'est loolu euh, pour lii mën a continuer saal baa ngi nii fokk ñu koy fay courant bi fokk ñu koy fay parce que kenn du ñu ko may. EDF bi ñu ne waaw comme yéen moom daara ngeen yor da ngeen di jàngale alxuraan ak da ngeen di nekk di waxtaanee diine kon yéen courant bi finalement bu leen ko fayee affaire bi du demee noonu. donc il mu am ñoo xam ne dañ naan ah ñun de lii ñooy engagé wu lii boo xasee nag ba engagé wu day daan nekk farata Hmm? day daan nekk farata ci yow te day bokk ci jaamu yàlla yi gën a mag ci yow lu tax parce amul mbir mi du am te loolu noonu ngir maanaam luy luy jëmale l'islam maanaam kanam la li takku na kalimatullah yéen yéen ulya jazakumullahu xayran ñoo looloo tax rappel yu bari yi sax trésorier wu jaru ko woon bu ñu xamoon engagement boobu hmm. mooy ci ñu ko jëloon message yi ñuy envoyé ñi ñi ñi ñi ñi joxe woon seen kàddu nañ ko matal loolu jaru ko woon waaw kon insha allah kon ñu continuer fi ñu kon ginnaaw gisee boobu bi ci tegu mooy dig ndigle goo xam ne suñu borom da ko digal yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu ngir xeetam yépp la ba mu des bu dee da ko dafa am luy excepté que ne lii nag sauf ko ndigal tel ndigal moom yéen bokk ngeen ci loolu moo tax nga gis alxuraan léeg-léeg comme li mu wax suuratu talaaq yaa ayyuhan nabiyyu ba pare mu ne iza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li iddatihinna mu ne yéen ñi yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare mu ne iza tallaqtumun nisaa yéen nit ñi mu ngeen fasee seen soxna yi ndax mooy pourtant wax ji fan la jóge yaa ayyuhan nabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam la interpellé mais nit ñëpp lay waxal mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko suñu boroom joxee benn ndigal sant ko dara mooy ne ñun ñëpp ci dugg ñun ñëpp ci duggu te loolu saxaaba yi radiyallahu dañ ko xamoon moo tax lu mu defoon rek ñu daal di koy def te gisoon nañ ko bi ñu gis masala ci masaa'ilul fiqhiyya yi bi nga xam ne ci la doon julli summi dàllam ñoom ñu summi seen dàll ndax lan ñoom dañoo jàpp ne lu mu def dañ koo war a def ndax loolu loolu lañ xam kene ndigal jóg na mooy sëy naa Jibril yëgal na ko kene sa dàll yi dafa am sobe mu summi ñoom it ñu summi mooy ne loolu par exemple yonent ba bu ñu gis alxuraan di wax di adressé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yaa ayyuhan nabiyyu ak loolu mooy ne la muy dig la mu koy wax noonu ñun dañuy concerné ba mu des bu ne comme fi mu ne xaalisatan laka min dunil mu'minin lii nag c'est exclusivement réservé pour yow way ngëm yàlla ñi bokkuñu ci bu boobaa dañuy xam ne kon nag bii euh, moo tax ci la ñuy xame ne dépassé ñeenti soxna amul man da mooy nit manula ami maqaama yu kawee kawe kawe kawe ba ñu ne moom léegi moom loolu moom nag da xam ne moom bokku ci ndax génn na loolu manoo àgg fenn tamit mu mu kawee kawe kawe bañ ne ñoom c'est que fi ñu àgg tax julli teggil nañ leen loolu man da nekk ndax ni ko yonent ni ko suñu borom digale woon yonent bari saab saab lu ñu ko digal ñun ñépp moo tax wax ay waxu bu ñu woor ak ñii ñoom sàngam ñoom am nañ droit bañ a woor loolu waxi caaxaan la ndax yow yonent bi alayhi salaatu même ci ngay wax sëriñ bi mu nga xam ne moom la moom la topp sax moom da ko doon def day julli di woor boo nee kon ñun am nañ droit wu bañ koo def mooy ne loolu moom waxu ko xamul dara dëgg ngoo mooy ne loolu mooy digle buy suñu borom digal yonent bi alayhi salaatu salaam pour ñëpp la pour ñëpp la bu amoon kenn ku ci mën a génn moom la doon doon moo tax euh, kon yi ñu wax noonu mooy yooyu yooyu yooyu nag mooy fu mu amee yoo xam ne ñun concerné wuñu mooy da gis charia da koy leeral que ne lii moom pour moom la loolu moo tax généralement bu mooy digal luñ joyal digal digal ko yonent mi alayhi salaatu salaam loolu pour ñun ñépp a koy mën a appliquer ñun ñépp a koy mën a appliquer sauf que bu limite amee nag ñu ne lii pour moom la bu boobaa ñun amuñu droit def ko amuñu droit def ko moo tax même yenn yi da ngay gis yenn yi moom mu mu yoo xam ne pourtant day dagan moom du ko def mais bu saxaaba yi radiyallahu anhum nar bàyyi bañ koo def da leen di yëgal ne de parce que lii dafa am lu tax comme bi ñu ko tegalee euh, euh, euh, ci lekk woo xam ne dafa am ay ñoom sobleek yooyu laaj moom lekkul lu tax moom moom ñu foog ne kon dafa xaraam mu ne déedéet laysa bii an tuharrima ma ahalla Allahu man bokkul ci samay prérogative may xaramal lu buur yàlla lu ma daganal waaye suuf que dafa am xet goo xam ne man mooy moom mënu ko supporter kii wu te wax na ko ne man unaa ji man laa tunaa la waxoon Seydina Abu Ayyub ne ko lekkal ndax lekk gi dañ ko taajal mu am soble mu ne ko mu gis ne lekku ci mu delloo ñu delloo ko indiwaat lekk bi lekku mu gis ne ko lan moo tax lekkoo ko mu ne ndax dama cee trouvé loo xam ne man duma ko lekk mu ne ko mbaa daa xaraam mu ne ko déedéet lekkal ndax man damay déeyaaleeg koo xam ne doo déeyaaleeg moom kon boobu ñu gis ne leeral na ne même bu dee moom lekku na ko noonu la def ci wàllu mbëtt biñ ko jox lekk boobu moom dane woon du ko lekk Seydina Xaalid ibnul Walid radiyallahu anhu foog ne boo kon mbir mi dafa xaraam mu ne ko déedéet parce que moom du habitude alimentaire si mu jógee loolu dañuy gis ne tamit mooy moom fi mooy loolu loolu moom la mooy sax ci kaw loolu mënoo ñëw ne bon léegi lekk loolu dafa xaraam mooy yooyu mënoo ko xaraamal man nga ne nag man daal dama bëgg roy yonent bi alayhi salaam de telle sorte que bu ma gisee loo xam ne sax même dagan na gis naa ne moom comme ñu mel nii dagan na mais bu la pousser mukk nag dag waran bu mu la yóbbu nag nga ne nag moo léegi eh, bëgg koo gàll même ne léegi xaraam na déedéet moo tax mu ne leen man yéen nit ñi biñ naan xaraam na xaraam na mu ne déedéet ndax du man manuma di xaraamal lu yàlla daganal lu mu ma daganal sauf que lii ko raison telle moo tax man lekk moom moo tax da leen ne woon ci mbëtt mi lekk leen fas tamit même bu ci lekkul it c'était pareil yàpp fas neewu leen dafa xaram moo tax euh, yi nga xam ne dafa dagan wala yu ñu dugal yi ñu digal yeneen temeraire saa saa ñun ñépp dañ koy mën a def ba mu des loo xam ne dafa am exception boo xam ne pour moom la bu boobaa nag day xaram ci ñun ñu def ko day xaraam ci ñun ñu def ko moo tax bu àddina wëlbate ko wëlbate ba nit ñi kenn di la gëmloo ne. yi nga xam ne boroom xam-xam yi fi jaar yépp rahmatullah alayhim dëppoo ci mu leer naññ ci sharia bi leer ki ne yonent mi alayhi salaatu salaam rek ka ko mën a def ñu lay bëgg a gëmloo ne sëriñ diw moom àgg na foo xam ne mën naa def loolu loolu moom man da nekk loolu mooy li nga xam ne c'est impossible boo ko xamee nag yow menace bu ci gaa yi teg dara la la dul laaj ndax gaa yi dañ koy wax di la menacer sëriñ diw de ko weddi li muy def walla ku ku koy diingat da xamul ak lii dina la ci fekk la ci dara du lay fekk ndax bu ci dara doon fekkaate ña ko jiitu ña ko jiitu te wax li nga wax ak ñiy dund muy boroom xam-xam yi jamono ji di wax la même chose li lay dal moo lay dal te dara du leen dal voilà kon lool mooy kon mooy li jëm ci masala boobu léegi mu am beneen di ci tegu ah mooy. bon c'est que problème dadul dadul yam yamul en fait ci ne. Euh, ci ne li mu def bàkkaar la wala jaaduwul mais su fekkente ne lool daf ci ànd ak xam mbir mi ba pare boole ko légitimer ko di prétendre ne moom loolu dagal na ci moom loolu li muy tekki mooy moom ci boppam dafa génn ci l'islam moom ci boppam du jullit loolu lay tekki en fait c'est que affaire bi loolu loolu gën a loolu ni mu gën a parce que alquran la ci boppam moo ko wax xam nga li nga xamante ne dañ naan hadith la boo xamante ne kii la charge la maanaam loolu euh, euh, wala wala boog kii la soxna xabar axaar yeeru yooyu loolu mën nañ ci nekk sax dinaa tam leeg yooyu mais lii nga xamante ne alxuraan la bu leer naññ naññ naññ naññ naññ ni midi noonu mu gën a leer midi alxuraan la en fait wax na ko léegi al yéen borom subhaanahu wa ta'aala moo ko wax ni yéen bi sallallahu alayhi wa sallam xaalisatan laka boo xoolee foofu yëpp danaan tudd annabi aaya bi dugub yëpp yenent bi la doon wax yenent bi yenent bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba yegg si ci ne nag lii yow yaa ko jagoo maanaam waxul ne yenent bi moo ko jagoo de dafa ko préciser ni ko yow la yow maanaam du tax titre bi nga yor yenent moo tax parce bu fi yeneen yeneen yi nekkoon jamono jii nii ñoom du dagan ci ñoom yow la yow rek yow yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow rek yaa ko jagoo min duunil mu'minina te ñi ne maanaam te yeneen way gëm ñëpp bokkuñ ci affaire bi dafa dafa dafa gën a grave en fait bu fekkente ne képp képp ku koy def képp nag ku mën a doon nag ak ku mu a doon bu fekkente ne daf ko def mu conscient ci am na lu ëpp ñeenti jabar xaw bu ci bu ci conscient we suppose que loolu dina jafe nga bañ cee conscience ah, voilà sinon problème psychologique wala psychique euh, et cetera yooyu yëpp am nañ mais su dee conscient nga nekk ne am nga loo ko ñeenti jabar ba pare fekk na xam nga alxuraan bi li mu wax loolu muy deuxième condition ce qui veut dire que ak lu mën xew garaw na parce que su fekkente ne xamul ne alxuraan a ko wax li muy tekk mooy du sëriñ su fekkente ne xam na ne alxuraan la ko wax ba pare mu continuer di ko def li muy tekk mooy yéefar la li muy tekk mooy yéefar la te li muy tekk tamit mooy ne mboolem kuy jullit day daal war ci moom mu fat ci xolam ne kii ab yéefar la foofu nag la dangereux foofu la dangereux et que foofu la foofu la suñu suñu société grave suñu société fi mu dangereux vraiment yàlla ñu yàlla sàmm te yàlla na yàlla gindi ñu maanaam teg ñu ci yoon bi ñun ñëpp parce que li tax mu graw mooy ne euh, dañuy gis ay kilifa bon on va dire ba kilifa parce que quand euh, ñu ñu jox maanaam ñu ñu jox gëdd lañu maanaam ay maanaam nit lañ ñoo xam ne dañ leen gëdd di def loo xamante ne ñun xam nañ lii yàlla waxu ko xam nañ ni lii du diine mais téerewul dañ leen di jàppee comme ay wàllu yu mag ànd ak ni mbir la moo xamante ne normalement ki koy def soit yéeféer la dañ ciy dogu wala boog dañoo war a la naatable ndax jullit la am déet mais ñun ñu wëlbatiku di ko légitimer ñoom képp ko def lu mel noonu du loolu du boobu cas de figure kese ah, ak cas de figure yi ko jege képp koo xamante ne daf ci def lu mel noonu moom ci boppam peut-être que xëy na am na lu tax xam ko wala kiiwul wala yu mel noonu mais yow mi koy légitimer ànd ak nga xam ne daganul mooy ne yow yaa ngi wëlbatiku di daganal loo xam ne dafa xaraam ak a loo xam ne dafa dagal te mu leer la dina baaxu nga légitimer loolu yow ci sa bopp bu fekkee te loolu bu fekkente ne mbir mi dafa nekk loo xam te ne maalul mi na diin di darura la comme par exemple julli tey mun sëriñ baa nii anti jéeme julli ñu ngi ni jot na dem na ba romb waxtu génn mu toog fi mu toog julliwul lay boo ko indil yow génn nga ci lislaam lay boo indil yow génn nga ci loolu dafa war a leer lu tax parce que ma'lumun min ad-din bi darura la que ni loolu dafa xaraam amul droit def ko amul benn cas de figure bu la lislaam bi mayee nga toog ba nga julli ba julli bi weesu loolu amul te loolu du loo xamante ni la loolu maa am maanaam li ma wax nii néew bu sokkee itam loo xamante ne la ab jullit simple da koy xamal du loo xamante ne voilà ak yeneen ak yeneen ak yeneen voilà kii dafa njaaloo kii dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa euh, dafa dafa détourné dañu public yi nga ni dagan na te yow mu leer na ne dafa oui koo xamante ne moom ci boppam dafay dafa dafa affirmer ni nangam lu xaraam bi maa ko def maa tey yow gi continuer jàppee ko comme état benn wàllu yu bu mag yow ci bopp xoolaatal fi kër islam xoolaatal nag ndax jullit nga waxuma ndax taalibu Tijaan nga wala ab euh, yu am ci yoonu yàlla de déedéet ndax jullit nga déjà lu tax parce que en fait loolu mooy mooy tout le temps moo tax tout le temps à chaque fois. problème yu mel noonu su amee euh, wax ji ñu njëkk wax mooy ne nañu njëkk a conscience ne kenn moomuñu ku dul yàlla te adduna du wëlbatiku ba keneen nekk yàlla ku dul yàlla te kenn jarul kenn jarul nga féete fii feneen ku bokk te fi yàlla féete comme li alquran wax wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi wa nuslihi jahannama wa sa'at masira képp koo xamante ne da ngaa féete bokku te yeneen ci bu ceeb sallallahu ba la njub ga biiree mu leer na ne lii muy am na benn waay bu ma ko wax euh, sëñ sëñ sëñ Alassane nee na ma dafa am benn bés am benn euh, kilifa bu ñuy tudd nee benn waay. wax naan waaw moom daal li mu def nii jaaduwut nangam nangam kii nee na ma nekk di ko défendre di ko défendre ba benn moment rek nee na sama conscience ni ma mais Alassane xanaa da ngay xaru nag léegi yow kii nekk lu lii di mu def mu leer la di dafa xaraam nga toog di ko kii est ce que jar na ko sa diggante gi yàlla jar na ko nee na ma daal di daal di bàyyi daal di rétracté wu daal di la ah, yeneen li ngeen di wax yëpp li mu fi wax yëpp nag dëgg la nag nangam nangam te wax na dëgg parce que li aay bi nag képp ku def loolu mu ne nga nga féete feneen bu bokkut ak fi way gëm ñi fi ñu féete mu ne dañ lay féetale yow fa nga fa wallihi ma tawalla li nga ne yow moom ngay associé ànd ak moom jàpp ci loolu yow loolu lañ ne foofu lañ lay boole ba pare ñu jël leen sànni bi sawar moo tax amul dara dara amul dara lu jar wuuteeg lii daal la yàlla wax moom maanaam xam nga dafa am benn affaire bu am mooy à la man xam naa ne euh, bu ma nee ah lii daal man laa xam ne yàlla da da ko xaraam moom yàlla da ko xaraam man xam naa ko test yi ñoo ñoo ma war ne xaraam la man aw ma problème ci ne dafa xaraam ah diw de ah diw pourtant diw diw da koy def de pourtant diw de waaw moom da koy def wala wax na ne kiiwul mais man li ma leer mooy dafa xaraam ñaari cas de figure rek ci mën a mooy ne damaa juum peut-être ni ma interprété affaire yi la xëy na bu boobaa dara du ma ci fekk lu dul ne parce que lan lu tax parce que sincérité bi ma àndal ci ne ci ci ndax lii moom moo ma leer maanaam tey leneen beneen position bu ma amoon rek affaire naafiq laay def position beneen bu ma am rek affaire naafiq la mooy ne lii la yàlla wax lii daal laa xam te lii la ñëpp xamit ci diini maanaam cas de bi gën a moyen mooy ne damaa juum ci sama interprétation boobaa dara du ma ñu fekk te kooku du ma mën a alal lu tax du ma a alal parce que sama damaa am sincérité xam nga xalaat ñu ngi koy dégg histoire xalaat boobu pourtant bi ko gaayee di rey xamoon nañ ne ñoom pourtant dara dara ñoom moom xamoon na ne gaayee dara du leen fekk te rey nañ ko xamoon nañ gaayee moom xamoon na ne gaa yi may rey dara du leen ci fekk lu tax parce que yéene bi ñu am la yéene maanaam mooy ne dañu ne dañuy défendre charia yàlla bi te wax nañu dëgg ci défendre moom moo tarxiif comme Sina radiyallahu anhu radiyallahu wala Sina Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu Xallaaj dafa tarxiif ci jamono joo xamante ne amutoon ku jàpp ci loxo voilà à la rigueur mooy loolu laa mën a wax mooy ne kon damaa juum mais yàlla dana ma fay parce que dama taxaw ne damay défendre diine yàlla loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne juumuma c'est que waa ji mooy zindiq xam nga luy zindiq déedéet zindiq du kàccoor de zindiq du déedéet zindiq zindiq moo gën a garaaw encore zindiq mooy comme ñoom Abdullah ibn Ubay ibn Salul mooy naafeq yi nga xamante ne vrai naafeq au vrai sens du terme maanaam gis nga naafeq yu mag yee mag a mag a mag a mag nga xamante ne dañuy mbubboo turu l'islam di wanee ne ñoom ay jullit lañ di ci woote woo maqaama yu kawe kawe kawe fekk gëmuñu sax yàlla loolooy zindiq mooy koo xamante ne mooy manichéiste bokkut ak euh, hypocrite wala kii rek bii mooy koo xamante ne day taxaw di mbubboo woon islam di taxawee di taxawee mouvement wu islam ay mouvement islam yi sax mën na koy taxawee di ci woote woo maxaama yu gën a kawe fekk lii yittim yëpp mooy nan lay def ba ba ba ba mabbal l'islam ci biir mooy yàq l'islam lool la bëgg Abdullah ibn euh, euh, ibn Ubay ibn Salul noonu la daan def bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee taxaw te minbar bi sax mu jóg gars yi yéen am chance xam ngeen ni kii leen yàlla tàggatal ah ci topp leen ko na ngeen ko déglu te na ngeen ko dimbali jàppale leen ko fekk lépp lu yàq l'islam moom moo koy taxawal ba pare am mbooloo mu topp ci ginnaaw parce que Abdullah ibn Ubay ibn Salul loolu la gars yi di fàtte. mooy dafa amoon mbooloo boo xam ne dañoo toppoon ci ginnaawam ay mbooloo yu jullit mais après mais mais c'est avéré mais ñu ci bari ñoom ay naafeq a am na ci ñi ci dëggu woon après dañuy dem ñi ci dëggu woon dañuy dem ba xam ne ndekete saa ay mbooloo yi naafeq la ñu dem. aaya bi doon wane taifataani minal mu'miniina iqtasamu ba aaya ba jeex li taxoon mu wàcc mooy moom la a ah. imaginer waa ji nga xamante ne dafa taxaw. yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di di di ñëw di di di ñëw yéeg ci war ci kaw mbaamam mu ne ko vraiment euh, vraiment sa sa mbaam bi jàll kii ko ne la fa ndax xetu mbaam bi daf ñuy daf ñuy sonal quoi daf ñuy voilà. benn waay ju fee ne ko yow xet. <laughs> <laughs> waa ji ji jugee jugee nekk ci yoon jël euh, euh, euh, jël jël dàllam xaañ ko ko keneen ki di def jël gaay gaay xeexante gaay xeex loolu mel loolu indi xeex boobu aaya boobu wàcc ni gaay noo bu ñaari jullit de ñaari groupe bu jullit dee xeex na ngeen rafetal seen diggante maanaam pour pour àtte bu fekkee dafa am nag ku féetirlu ci kaw morom mi nag kooku féetirlu nag xeex leen ko ba mu dellu ci waat nag ci yoon maanaam ngeen gis ne kooku malgré malgré que maanaam xam nga ki ko ci mu jaral xeex mooy ne euh, kooku ci ci vraiment gëm na ko gëm na nekk na ci gannaaw te ànd ak loolu borom bi daf ne ñaari groupe jullit parce que ay way gëm parce que ñoom ñoo bëpp mu mel ne leneen woy ni gëm ñu jullit lañ tamit mais que ki ñu topp kenn ki benn groupe bi ki ki ñu topp kooku vrai moy mooy vrai dindiq mooy ki nga xamante ne moom moo fii ci kaw gaa yi di loolu nag dafa am nag attention ba lii am nañ nag ñoo xamante ne bu budul maqaama bi yeneen takkal nañ leen ko fekk duñu sax ay jullit fekk duñu sax ay jullit lu yàq diini ji dong la ñuy wax moom la ñuy dox donc ñaari cas de figure yooyu moom mooy sama interprétation baaxutoon damaa juum waaye nag juum de googu du wàññi dara te yàlla dana ma ci fay. ñaareel possibilité bi mooy ne ndekete ci may wax ci ay mbirum kooku ab benn dëkk koo xamante ne nag te bii moom bokk na ci cas de figure yi gën a yomb ci ma man a xàmmee ni waa ji benn la mooy nag mooy ne takk nag lépp ñeenti jabar di woote woo ci l'islam ji ba pare nekk ci di ci woote woo maqaama yu kawe ba pare nee na xam na ko moo ko tey loolu moom bokk na ci li nga xamante ne moom mandarga bu fekk la bu leer a leer a leer bu wane waa ji li bi ci tegu woon moo doon cinquième wala six mooy annahyu lit ta tere lit ta mooy bu sariya tere dara tere bi mooy day dem ba voilà abadan ba faw voilà voilà c'est pour toujours bu ñu bu sariya tere sàcc mooy sàcc day xaraam amul par exemple ma amaana de jamono jamono jam koy tere ma xool ne circonstance ci ci circonstance sàngam moo taxoon mu tere ko kon après loolu sàcc lay mujj dagan déedéet ah day tere njaaloo njaaloo day xaraam nekkul ne peut-être circonstance sàngam a taxoon mais bu lineen xawee war naa mën a daganaat déedéet mais yooyu nga xam ne mooy tere yooyu tamit mooy ba mu des bu dee na dañuy gis charia ne la ma tere woon la ma tere woon loolu tere bi jeex na bu ne la ma tere woon jeex na comme ni alayhi salaatu wasalaam daal dafa tere woon ñuy denc yàppu tabaski mooy bu ñu rendee xaru tabaski ñu denc mooy ñu koy ñu koy denc ëpp bu dellu bu ëppee ñetti fan mooy bu kenn téye sa yàppu tabaski ëpp ñetti fan loolu da ko doon tere après mu ne man lool maa leen ko tere woon ba benn jamono mu ne maa leen ko tere woon léegi teggi na ko bu boobaa la ñuy xam ne kon yow bu dee da ngaa yoroon loolu moo tax par exemple bokk na ci li gën a tax taxriij ay xadiis am solo ndax yow bu dee da ngay góorgóorlu nii gis xadiis boobu ci benn téere nga ñëw ne gars yi tabaski jaa ngi jub si di gëm wax nit ñi pourtant sa sa sa intention baax na sa xadiis dëgër na lépp nga ne yonent bi nag yëg leen ne alayhi salaatu wa salaam dafa tere tabaski jaa ngi ñëw. ku fi denc ku fi teew yàppam mu weesu ñetti fan loolu da koo tere mooy wax nga dëgg de mais sauf que yow euh, masala mi yëpp kontu mooy mooy lii tourne autour yëpp amoo amoo texte yëpp bokk na ci li tax taxriij dina am solo ndax day tax nga xam ndax mën nañ borom xam-xam bi mën na indi xadiis boo xam ne xadiis bi am na yeneen yu yu gën a leeral mbir mi ak yuy wane lan boo taxoon ñu tere ko te il suffit nga xam yooyu dangay xam ne ah ndeke kon tere bi daa am lu tax kon nag bu tax tax bi dañee kon tere ba lay mujj deñ bu fi nee mu ne fi mooy yooyu mën na cee am léegi. Sénégal uh-huh. affaire boobu dafa siiw ba léegi. ah oui. <laughs> waaw euh, bi ne daganut. Euh, non dafa ne waroo ci saraxe sax la woon loolu. moom kay dafa affaire waroo ko dee ndax waaw. non moom kay. waaw kay genre yu kii la ba ñu waxtaan waaw. waaw waaw waaw. waaw waaw boo koy wax nii dañuy weer de. ah waaw non. non mais loolu moo jaar. voilà non non c'est non c'est que jamono dafa am jamono ju ko yeneen ci dans les saabsaab tere woon ndax ay circonstances yu ñu doon dund. voilà pour tamit mooy dafa nekkoon jamono yu yu metti yu doon pour nag partage dimbali tamit ñi nga xam ne dañ ko soxla lool loolu dañ ko doon ngir tamit xam nga bésu feet la comme li mu wax ci tam ki korite yooyu korite mais fexe leen ñi nga xam ne mooy laaj ñi ñi yalwaan ngeen fexe jour boobu def leen lu tax du ñu yalwaan mm-hmm. loolu la woon mais dane maa le tere woon naa leen lool mais tere mooy tere yàpp tabaski bi noonu mu dindi ko comme ni mu tere woon ziyaare xabru yi mais man maa leen ko tere woon ala fa zuruha léegi man ngeen koo def mooy par exemple yu mel noonu dañuy xam ne tere bi de amoon na ba mu amee mooy c'était day dem ba faw mais bi ñu nee léegi la ma tere woon jeex na dañuy xam ne jeex na moo tax par exemple ñi bu si ñi fi mu siiwee Sénégal dañ leen di yëgal rek ne leen léegi yéen kaay leen euh, loolu noonu benn jamono loolu weesu na léegi bu la neexee yàpp tabaski nga nga nga nga nga ci bu baax mu yóbbu la ba feet bi ci tegu voilà loolu mën na ne mooy tere tere lool la mooy tere bi il faut bu bu bu lool amul na gisuñu fu mu nee jeex na bu boobaa nag day day continuer day continuer ba faw ba kere ngay trouver ne ah tere bi kat kon ndeke yem na voilà léegi beneen masala bi ci tegu moo li jëm ci tanqiixul manaat waaw waaw euh, alxukmu mooy àtte noonu day laaj bi dee déggu ngeen voilà dafa am benn règle buñ gisoon ci jotaay bii weesu mooy alxukmu yaduru ma illati kene àtte bi day wër wër loo di topp li cause bi cause bi taxoon ñu ñu ñu daal di farataal da ñu daal di dara bu bu góos boobu deñee loolu dootul xaraam te loolu mooy ja biñ koy gis ci affaire sàngara la woon li tax mu mujj mën a nekk vinaigre ndax lii tax ñuy mandil liy mandilaate daf ciy deñ bu deñee mooy li taxoon ñu koy xaraamal nekkatul lool moo tax nga mën a utiliser li nga xam ne mooy vinaigre bu sàngara si soppeekoo nekk euh, vinaigre nga mën ko utiliser ndax lan la taxoon ñu xaraamal ko deñ na léegi mu ne loolu nan lañ koy boolee ak an-nahyu lit-ta'bid ne tere day dem ba faw loolu liñ leen euh, loolu leer na bu ci nekk leer na mooy ne al-hukmu yaduru ma'a illati mooy ta'bid googu mooy dafa am illa bi mooy ta'bid ko mooy ci illa bi fekk illa bi mu nekk acte bi day continuer bu boobaa biit gi day continuer mais bu dee nag mooy boobaa day nekk ta'bid boo xam ne euh, ta'bid goo xam ne nisbi la mooy ne foofu la yem fa la yem mais fekk tax tax bi mu ngi continuer loolu day mu ngi continuer moo tax lu ci nekk mu ngi mu ngi place lu ci nekk mu ngi place am il suffit mu leer bu leeree nag que ni affaire ba taxoon ñu doon ko xaraamal de deñ na bu boobaa mooy foofu la ta'bid bi wax comme moom foofu la yem kon day continuer day mujj nekkaat lam nekkoon mooy al aslu al aslu fil ashyaa'i al ibaah liy cosaan ci mbir yi mooy day mujj laat waa baax na léegi kon tanqiixul manaat loolu ndax ak tanqiixu ci arab mooy ak tahdiibu ak ak tax ak taxliis mooy loo xam ne mooy kom ni euh, forgeron boo ko indilee weñ boo xam ne dafa xomaan ni muy def di ko polir di ko polir di ko polir ba affaire yi mooy lii xomaat gi dañ complètement mu mujj di leret loolu mooy ak tanqiya di tëgg mbir mi di ko kii bam bam leer ba amatul dara looy xam ne day tax boo ko gisee di nattable naan lii moom la am du moom day deñ léegi fii nii léegi almanat almanat mooy li nga xam ne day tafxaloo atte bi mooy day xaw a day am am lien ak ak liñ doon wax mooy day am relation ak atte bi relation bi muy am ak cause bi léegi mooy tanqixul manaat li muy tekki mooy kon damay man li may def damay fexe ndax day nekk benn affaire boo xam ne dafa am ay cause yu bari yu yu yu dajaloo ay cause yu daja yu bari yu dajaloo bi cause yooyu dajaloowee sariya daal di wàcce benn àtte ci biir loolu mooy yow nag bu ko wàccee danga naan mais mooy circonstance sàngam de ci la sariya mais sauf que circonstance affaire yu bari la ay cause yu bari ñoo dajaloo ci benn mbir sariya wàcce benn àtte léegi nag le ko boroom xam-xam bi war a xool ci cause yooyu noonu daje ana ban réellement moo tax mooy comme ni waa ji ni waa ji polire mbir mi mooy nga fexe di din di xool di xoos di dindi na bii moom bii du bii mais bii du bii du dangay taxaw rek ne bii bii lu bari lay laaj nga dajale mooy day dugul ci li ñu waxoon tànk taxriij yi nga xam hadith yi ak est-ce que yi mu ndax fekk dajale woo yi moom mënoo wax ci bii wax ci masala sàngam mënoo cee wax lu dul ngay jottali li ci ku xam wax loolu moom bu ñu ko xamoon léegi ñépp noppale xawma kiiwuma naa nekk haut à condition tamit ma man a li may jottali mu leer ne diw loolu la wax te bu ma koy jottali bu dee ne aw ma comprendre ma waxam bu ma ko jottali bu ma ko jottali comme li na Omar doon wax radiyallahu anhu bu leen ma jottali bu dee comprendre ngeen li may wax bu leen ko jottali ndax bu boobaa man ngay jottali nekk yow li ngay jottali maîtriser woo ko sax taxtoo ko loolu man nga jottali loo xam ne diw waxu kon mooy loolu tamit condition la ci bu boobaa yow nekkal haut-parleur wala ab magnétophone bu ñu enregistré fekk yow manoo def liggéey boobu yëpp masala sàngam balañ ci mën a wax lu leer il faut lii texte yi ci wax yëpp nga daal di koy dajale ndax fekk dajale woo ko say wax managul a leer managul a mooy mënagul a mënuñ jugee jàpp ndax dara leeruñu ne yow yeneen yi nga bàyyi est-ce foofu amul luy ñëw di contredire li nga jàpp ni te bu loolu amee nan lañ koy dajale yooyu yëpp ay ay ay ay mooy ay effort la yoo xam ne ki koy def mooy borom xam-xamu koy def moo tax tanqiixul manaat bi lool la da ngay fexe xam entre cause yooyu ma xool ba nag ana ban. moo da ngay commencer nag def par élimination bu boobaa benn damay njëkk a jël ne ah ku sàngam de xewoon na bi acte bi wàcc nga nga saytu affaire boobu xool ban lien la am lien boo xam ne ak acte bi ma def lépp xool xool gis ni mbir mi amuñu lien en fait même bu dee am nañ benn lien ndax du ñàkk du ñàkk mu am benn mais. du bi nga xam ne mooy al azhar bi dina fee nga commencé di di éliminer nga jàpp beneen di def noonu ba benn bi nga xam ne da lay leer ne moom bii moom lii la nga ne nag kon bii nii mooy li nga xam ne moo tax awa att bi waaj léegi buñ joxee exemple ci hadith yi ñu ne te gisoon nañ ko waxoon nañ ko bi ñuy wax euh, ci masaa'ilul fiqhiyya yi ci ñaari hadith yi nii lan moo tax ñu tere mba euh, ñu ñu xaraamal mbaam yàqu mbaam sëf lan moo tax yonent bi alayhi salaam xaraamal yàqu mbaam suuf gisoon nañ ci biir saxaaba yi radiyallahu anhum ci seen bopp comme niñ biñ doon gis tax yi bi nuñ ko waxe ku mel ni par exemple imaam Abdullah ibn Abi Awfa ak ñeneen ñi Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ah xoola kii lim wax mooy ñenn ñi dañ ne li tax mooy li am na lam tu xammas ndax ku mel ni ku mel ni Abdullah ibn Abi Awfa radiyallahu anhu dane fa fa fa tahaddathna annaha la lam tuxamman mu ne ñun ci saxaaba yi radiyallahu biñ ko tere biñ ko teree am ci ñun ñu ne parce que dañu ko mooy euh, euh, bu butin ne guerre bi la ci la bokk séddalee guñu ko te xumus yeneen ci saab saab génn guddi kon mooy que ne mooy affaire bi kon. wax jooju lan mooy cause bi law joxe que ne kon bit dafa bokk ci butin de guerre bi te séddalee bu ñu nga jàpp cause boobu nga ne kon cause ngi boo xam ne bii moom mu existé woon la avant yonent bi sallallahu alayhi wasallam tere li nga xam ne mooy yàpp mbaam bi nga jàpp benn mu ne am ci ñeneen ñi mu ne wa qala ba'duna euh, kaana takulul adira kaana takulul adira kenn da doon lekk li nga xam ne mooy salte yi da doon wër ci sëñyéeg yooyu di lekk salte yi ci poubelle yi di lekk lool moo tax mu xaraamal mbaam ñenn ñi mu ne ñenn ñi ci ñoom wax loolu ñoom saxaaba yi radiyallahu kon beneen cause a nga jàpp cause boobu tamit nga teg am ñeneen ñu ne comme li Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wax ne moom mbir mi xamul ndax dañ koo xaraamal noonu wala bopp dafa nekkoon xamulatan naas loo xam ne warwaayu moom kiir la woon pour nit ñi yonent bi alayhi salaatu salaam tere ko ngir bañ comme que am na ñu ñu bari ci ñoom bi ñu ñëw mbaam lañ yoroon moom lañ war buñ ko bu ko rendee tey di ko lekk nii nu ñu ñibbee mooy loolu question la buy taxaw mu ne kon xamul ndax dañ ko tere parce que dafa nekk loo xam ne monture la woon war waayu nit ñi la muy beneen cause boo xam ne am na léegi bi tere bi agsee nag yonent bi alayhi salaam xadiis bi gis nañ ko sànk Seydina Abu Talha bi ñu ko bi ñu ko bi ñu koy jottal loolu la wax anna Allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumil humuril anbiya fa innaha rijsun yonent bi alay suñu boroom ak yonent bi alayhi salaatu salaam dañ leen di tere lekk yàpp mbaam sëf fa innaha ndax moom de rijsun dafa nekk sobe kon loolu du beneen raison boo xam ne moo tax ñu am ci ñeent yooyu léegi nag tanqiixul manaat bi ni muy demee mooy damay tëgg xool pour accéder ci li nga xam ne réellement moo tax léegi nag loolu liñ koy defe mooy damay jël bu njëkk bi dañ ne woon li annaha lam tuxammas ndax dafa bokk ci butin de guerre bi te daal wuñ ko woon départager léegi ma xool xool xool xool affaire bi xool est loolu am na lu koy jàppale ci mbir yi luy wane ne moo tax nga gis ne affaire bi boobu day xaw a nekk loo xam ne du dëgër lu tax ndax mooy li waxoon ne raison boobu bu ci nekk dafa am lu muy làmbool cause yooyu ku ko défendre ku ne dafa am lu muy làmbool ci ginnaaw ndax boo nee butin de guerre la woon moo tax bu ñu séddaleegawul kon mooy bu ñu ko séddalee ba pare day dagal loolu la wax jiy tekki de mooy avis boobu loolu lay tekki walla ma yor sama mbaam tuuku ma am ko maa ko jëndi jógewul ci butin de guerre man maa dem ci marché bi waxaale ko wala diwa ko doon jaay jaar fii ma waxaale ko bu ma neexee togg kon loolu wax jooju day dugal loolu mais dañuy gis ne affaire bi du loolu du ñàkk du nekk butin de guerre kese ñu ne léegi beneen bi mooy këne dafa nekk loo xam ne da doon lekk ay salte muy jàllaala la woon loolu it ñu gis ne affaire bi boo du loolu ndax jàllaala kese ndax la ak xaraamam da c'est c'est c'est limité c'est limité dans le temps ndax il suffit nga denc ko téye ko di ko jox leneen ñetti fan nga denc ko di ko jox leneen muy lekk loo xam ne du du du du ay xalkeeg yooyu day renouveler deret bi te bu boobaa kon mbir mi day mujj nekk loo xam ne lu dagan na dañuy xam ne bon affaire bi boobu noonu day desee dëgër mu des lu ñuy war la monture boobu mooy li tax beneen euh, loo xam ne moom mooy wan ne boobu day desee dëgër tamit mooy ne mooy ne premièrement Xaybar sorewul noonu deuxièmement mooy ne xa biir biir Xaybar dañ fa jële ay mbaam bokk na ci li ñuy fa jële mooy ne li li li leen fi indi ba ñëw fii te escanté wu leen mooy bi ñuy ñëw bi ñuy xare nan lañ ñëwee mooy ku ci ñëwee mooy mbaam yi ñu doon lekk yooyu noonu dañ koo jële mooy ci butin de guerre bi bu dee ne loolu la mooy ne mën naa bañ a laal li nga xam ne du rek lépp mbaam yépp ci ñu doon war kese la dañuy xam ne kon affaire bi mën naa bañ a loolu kon du boobu mooy li lëmm léegi nag ñu xool beneen mooy bi mujj mooy bi ne sobe la boobu ñu d lool lool mooy texte ndax ndax du xadiis yëpp ko àgg ci fa innahaa rijs de am na xadiis yu bari yoo xam ne comme ñoom Seydina Abdullah ibn Umar ak yooyu ak Seydina Jaabir naha Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawma Xaybar an an akli luhumil humr al ahliya mu jeex point fa inna rijs waxu ko mais biñ gisee yii comme bu Seyna Anas bi nekk muttafaqun alayhi fa innaha rijsun ci lañ na ne ash-shari'u alayhi salaatu wa salaam moom joxe na sax li tax xuus li tax mu tere ko moom waxal na ko boppam waxal nee na fa innaha moom ci boppam rijsun dafa nekk loo xam ne dafa sobewu kon dañuy xam ne kon moom mi nga xam ne moo ñu ko tere nañu lii wa tax loolu mooy dina dëgër yeneen yi te yeneen yi bu ci nekk mooy boo ko xoolee dangay ngay gis ne bu ci nekk rek des na loolu tamit soit ndax ñaari possibilité mooy am mooy ne saxaaba yi radiyallahu anhum ñenn ñi ci ñoom dé dégguñu woon fa innaha rijsi gi loolu mën na nekk c'est possibilité bu man a nekk la wala mooy dégg nañ ko mais mooy lii nga xam ne day dar boroom xam-xam radiyallahu rahmatullahi alayhi que yi texte day yor texte boo xam ne ndax li muy wër feneen mu ngi ci biir texte bi mais buur yàlla ko nëb jombul muy wër cause feneen ndekete affaire bi ndax texte bi mu yor cause baa ngi ci li muy wër mais ndax loolu tamit buur yàlla mooy wan ku ko neex lu ko neex loolu moo tax nga gis masala yoo xam ne pas yi nga xam ne moom loolu farata la ñu xam loolu moom manoo ne man vingt-et-unième siècle laa ñëw man rek ko ko fi door a trouvé loolu moom amul mais yenn sew-sew yi ci yenn yi nga gis suñu borom wan ko koo xam ne ñu jiitu woon loolu gisuñu ko tekkiwul ne ñooñu kii moo leen dina a màgg mais buur yàlla mooy wan ku ko neex lu ko neex nëbb ko ku ko neex moo tax ngay gis boroom xam-xam ñemee taxaw mais ne sew-sew kii bii nag gisuma trouvé wu ma ko feneen mooy mooy trouvé wu ma ko ci ñi mm-hmm. waaw gisuma ko comme liñ gisoon ci bi ñuy def ci euh, affaire euh, taxrij bi waqat badaali fii maana yaani bi imaam as-Suyuti doon wax bi ñuy wax bi ci hadithun hasanun sahih bi ñu koy wax mu ne man feeñ na mooy buur yàlla feeñal na ko wan na ko ci ñaari maanaa yoo xam ne waa domaine bi ci seen bopp ñoom feeñul ci ñoom mooy ñoom gisuma ñu koy waxta feeñul ci ñoom mooy loolu voilà mooy kon buur yàlla mooy def loolu kon ci loolu dañuy xam ne kon loolu la mooy ne pourtant affaire bi leer na fa innaha rijs mais gis nañ ne saxaaba yi radiyallahu anhum ci seen biir ñu ngi xool ñiwoon ñu naan est-ce que lii taxul est-ce que lii taxul te pourtant mbir mi leer na ci lool nag loolu mooy tanqiixul manaat ci ngay xamee moo tax dafa laaj benn travail tamit dafa laaj benn travail boo xam ne moo lay léegi nag boo xamee loolu ci kaw loolu nag il suffit nag nga xam ko que ne kon léegi kon li tax mbaam xaraam kon mooy ne moom sobe gi ci jëmm boppam ci laay xam ne kon an yu huna lit ta'bid mooy tere gi ñu tere lekk mbaam kon cette fois-ci moom c'est pour ba faw parce que moom sobe jëmm la yoon kon fekk maa ngi am mbaam mbaam lekk ko day nekk loo xam ne lu xaram la kon bon li nga li nga li mu li mu souligné foofu ci saxaaba yooyu radiyallahu anhum ànd ak ne ñoom ñoo fekke woon jamono euh, wax bi ñoom ñoo nekk ci jamono ji sell ci jamono yi ñoom ñoo fekkee Euh, jamono ji nga xamante ne moom la alxuraan doon wàcc euh, te ñoom ñooy ñi ko gën a taxawe te ñooy ñi ko gën a taxawu ànd ak loolu yëpp mu am ci ñoom ñoo xamante ne dañuy wéere loo xamante ne euh, ñenn ñu ñëw ci seen ginnaaw danañ ko xam loolu loolu day tegtale ne nit ki mën naa yegg fu sore sore sore sore sore ànd ak ànd ak ne dañ koy tënk maanaam ànd ak mu am lu ko lu ko lu ko réer lu mu réere euh, beneen mbir bi ci def moom mooy ne bu fekkente ne ku yàlla ubbee dong la ci xam-xam saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñooy référence bi ànd ak loolu yëpp ñu am loo xamante ne ñoom dafa am loo xamante ne da leen réer ànd ak loolu maanaam ànd ak euh, maanaam ni ñu jàkkaarloowee ak yenente bi sallallahu mu leer leen ni source baa ngi nii te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam foofu foofu la ñuy jëlee mbir mi ànd ak loolu yëpp ñu jàkkaarloo source bi ba pare am lu leen réer ci bi maanaam loolu yëpp day waree ne maanaam nit ki fu mu mën a yegg ak lu mu rég yegg yegg yegg yegg yegg yegg référence ultime bi mënul nekk moom même bu dee day jàkkar même bu dee la bis bu jot ma bi sax sallallahu alayhi wasallam référence ultime du nekk moom voilà référence ultime bi du nekk moom parce que saxaaba yi voilà voilà comme yeneen kii comme kalaala ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen ndax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñoom bu doon am accès ci yeneen bi rek sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoom ñoom ñooy ñooy ñoo nekk ci ci pandaw bi ànd ak loolu yëpp nag ñoom lii moo leen dal te loolu dafay dal nit yàlla yu bari bari bari leen di dal kuy kuy fréquenter nit yàlla yi surtout ñu mag ñooy mag a mag dina comprendre loolu dina comprendre que ni ñoom ànd ak seen màggay ak lu ñu kawe kawe kawe kawe kawe dañuy am tout temps maanaam borom bi da leen di ubbee même waa islaq yi ñuy waxtaanee souvent ñooñu sax da ngay gis ne ci seen biir borom bi dafay di taqlid maanaam dañuy am islaq mi mais ci genn wàll dañu di taqlid ñu tënk. de telle sorte que dafa am ay mbir yoo xamante ne ñoom ñoom duñ ko mën a gis ànd ak ànd ak bi ñu nekkee maanaam géej gi li ñuy rii rii rii ñu nekk ci biir géej gi mën nañu dem sax ba nekk toq ndox ci biir géej gi mën nañoo dem sax ba nekk géej gi ci seen bopp gannaaw bi nga xamante ne gis nañu géej gi euh, euh, euh, dugg nañu ci géej gi naan nañu ci naan nañu géej gi ba nekk géej gi ànd ak loolu yëpp dañuy dañuy day am ay coins ci biir géej gi leen bi yoo xam ne duñ ko xam ay roq-roqaan ci biir géej gi duñ ko xam waaw voilà exemple bu terre à terre fi képp kuy ñëw fii nii ci daara ji xam na lii lo local bi local bi mais mën nañ fee nekk ay ati ati at mu am ci ñun wala boog presque ñun ñëpp ñu nekk ñoo xam ne amul kenn ci ñun koo xamante ne ruq ruqaanu local yëpp dugg na ci. voilà donc yooyu yëpp day tegte lay ne maanaam moo tax moo tax lu moo tax référence ultime bi yëpp mënul nekk mu nekk feneen yéen ci bi la mën nekk sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf hmm, jërëjëf beneen bi ci tegu mooy kullu najisin xaraam léegi bi ciy tegu mooy wax kullu najisin kullu xaraam min al matumaat fa huwa najis mooy lépp loo xamante ne sobe la mooy dafa xaraam ndax li yonent bi alayhi salaatu wasallam ne bu leen ko lekk fa innaha ndax moom rijsun ndax moom dafa nekk ndax loolu par exemple <coughs> liñ doon wax tànk ci tanqiixul manaat ak yooyu il suffit boo xamee loolu ak euh, li ci tegu taxriijul manaat bi boo ko xasee xam da nga ciy mën a qiyaas li ci des mooy damay xam ne ah kon fa innaha rijsun la wax te loolu mooy cause bi nga xam ne mooy réellement moo tax kon fi laay xame ne kon lépp loo xamante ne ni sobeek jëmm la yor loolu dafa xaraam dafa xaraama consommer mooy lu yor sobeek jëmm lu ne loolu day xaraam ndax fa innaha rijsun gi moo tax léegi mu des euh, euh, kon ba pare mooy daa léegi mooy règle bi day day dem ci beneen côté bi wa kullu xaraamin min al mat'umat fa huwa najis lépp loo xam ne lu ñuy lekk la lépp loo xam ne c'est consommable ah mu nekk loo xam ne dafa xaraama lekk mooy dañuy xam ne loolu dafa nekk loo xam ne lu sobewu la voilà léegi ginnaaw loolu moo tax loolu ci kaw lo pour pour pour def lien ak suñu kii bi xadiis bi mooy mbaam biñ koy togg sobewu lon ndax manul woon a sobewu ba pare ñu xam ne dafa sobewu ñu koy togg di ko lekk ngir lekk mais bi ñu ko xaraamalee lañ xam ne ah kon mbir mi dafa xaraamale dafa nekk loo xam ne kon mujj na sobewu ñu këpp ko te bi ci taxriij bi am na yenn xadiis yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ñu toj li nga xam ne mooy ci ci niim ne woon loolu nag moo ñuy defal transition ci bi ci tegu mooy jawaazu nasxil amri qabla fi'li mm-hmm. possibilité sharia daal di digle leen mbir def leen laata ñu koy def mu ne dindi naa ko wala laata kenn di ko def mu ne loolu ma leen tegoon ma ne woon dafa def leen ko teg teggi naa ko sauf que loolu mooy du lu ñuy joyal jamono jii c'est c'est loolu c'est fini dañ koy jàng ngir xam ko te tamit day jariñ ci yenn booy dugg ci texte yi te ne fii yonent bi alayhi salaatu salaam par exemple même li mu wax ci ci côté cin yi ne woon nañ ko toj ñu ne ko ndax mënuñ koo raxas mu ne waaw raxas leen ko mooy kon toj gi mu ne woon def leen ko jotuñu koo def noonu tamit xaalis biñ jóge loolu la woon bimu ne tuur leen ko wa ak wa ak wa ak siru diidaan ngeen toj kii yi muy def mooy jaar yi yi yi yi kii bi nekk nu mu tudd sàngara si voilà dañ koo laaj biñ ko ko laajee mu dañ koo laaj ne ko ndax mënuñ ko raxas mu ne raxas leen ko mooy ñu ko toj kon mooy possibilité charia bi digle ne def leen laata ñu koy def euh, te yooyu côté côté euh, adabu taalibul ilmi mm. adabul ilmi yooyu gisoon nañu ko que ne bi léeg-léeg man na pas ci biu contesté wala yooyu man na ne mooy proposé ne ñu digal ko dara na ko defal lii mu ne est-ce que mënuñoo def lii comme li ñoom Seydina Abu Talha def toj leen ko ñu ne est-ce que mënuñu koo raxas mu ne mu ne waaw kon raxas leen ko loolu dañuy gis ne kon àtte àtte di digal euh, àtte toj leen ko bi defuñu ko mais lan moo tax defuñu ko ndax da leen a permettre ne leen kon jaratu ko raxas leen ko mais loolu mooy léegi mënatul nekk ndax sariya bi tëj na yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon moo moom la suñu borom def mbir yi comme li sëñ bi wax léegi moom mooy référence ultime bi léegi jeex na mooy manumaa ñëw ne ndigal loo xam ne yow ñépp koy jëf ba léegi nga ne sama sëriñ ku kawe la nasax na ko déedéet abrogé na loolu man da nekk c'est impossible qabla fi'li sax mënul nekk ndax nit ñi def nañ ko ba pare mais même yiñ jot a def sax loolu mën kenn moo ci koy dikkaat kenn mënu cee dikkaat ba fexe mbir yi mujj la mu doonoon mu mujj ko nekkatu moo tax lu ñuy xam la mais du lu ñuy jëfe léegi nii ba mooy du loo xam ne instant bii dañ naan man masala sàngam bii sariya ma ko digal ba mu ko diglee ba léegi nag kenn defagu ko loolu léegi nasaxal nañ ko mooy loolu mënatu la nekk léegi beneen masala bi ci tegu woon. am na lu lu ñu wax ni ànd ak ñu mënta nekk lu garaaw la léeg-léeg euh, mu am yenn yoo xam ne dañ koy dégg nangam de xam nañ ni ci lislaam dafa xaraam waaye nag diw moom nee na jamono jii faw ñu def ko jamono ji faw ñu def ko ndax diwu ko wax ñu bëgg jël loolu jàpp ne comme si ne alxuraan a ko wax wala yéen moo ko wax sallallahu alayhi wasallam loolu lu garaaw garaaw garaaw. mais lu dangereux non lu garaaw a la je ne sais même pas ba xam loolu mais lu lu lu lu lu lu garaaw a garaaw a la voilà. jamono joo xam ne daanaka garaib yëpp ci lay génne mooy tumuranke yi ndax yoo xam ne loo xam ne ndax euh, li sëñ bi wax ni. mooy loolu rek le fait que euh, lekk lu lekk ku fi ku fi ku fi xaar lekk ku fi ut lu dagan doo dund façon wax yooyu xam nga ne loolu du waxu dara yi dagan yi ni mu baree nga ne ku fiy seet lu dagan yow mooy doo dund xam nga loolu dëgg moom loolu mooy sincèrement waa ji loolu mooy ubbil nga nit ñi bon nu ngeen ko mën a amee te liggéey bi bul xool ndax dagan na am nu ma ko mën a amee def lekkal dagan na defal liggéeyal même bu dee sàngara ngay jaay sax yow l'essentiel mooy fi nga koy dugal kan moo wax loolu kan ku ku ku ku ku ku am dara ci xam-xam bu leer moo wax loolu loolu amul muy li nga xam ne loo xam ne Euh, euh, mooy euh, li la man a kale ci yu bari yooyu ci sa yoonu sa yoonu cheminement sa l'islam bi nga ne mooy li ngay li ngay dugal sa biir li ngay sol ak li ngay li ngay utiliser comme li yonent bi alayhi sa salaam wax ne inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban ba pare wax kooku ndax buur yàlla dafa teey du nangu lu dul lu teey joxe ci exemple bu leer koo xam ne ndax mu ngi def li condition yi tax ñu ñu nangu ñaan yëpp def na ko li muy lekk ak li muy naan ak li muy sol dara xaraamu ci yonent ma sallallahu alayhi kooku ana nan la ñuy nangulooy kooku yow nga bëgg ñëw ne ci ginnaaw ku fiy xaar di lekk ku fiy xaar lu dagan doo dund mooy sa wax jooju léegi dañ la koy delloo <laughs> waaw kon loolu la mooy yooyu tamit yu jar a bàyyi xel la euh, jar na def attention tamit te tamit ñu mel noonu mooy wax yooyu il faut ñu naan garaawul ndax diwa ko wax fair play wala bon bu ma ko waxee wóorul dañ may fii non ndax foog wax boo ko yow il suffit nga xam ko ndax lool la l'islam du la ne bàyyil ba nekk benn borom xam-xam bu mag a mag door di mën a gis ne lii dañ koo tere nga bàyyi waa ji di wax lu ko neex amoo ci droit ah koo war a leeral léegi boo ko defee yow sa jaan wàcc na mooy le Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu waxoon waaja ba mu gis ba duggee ci jàkka ji gis imam bi di ñaan di kii yëkkati loxo yeeg yooyu mu jóg wax li muy wax mu ne diw de moom kii moom li ko li ko war a def ko ndax yeneen ci wàllu moo ne man ra'a minkum munkaran fal ay bi yad moom au moins kii moom li li li ko waroon def na ko léegi nag li ko ci fekk loolu beneen affaire la soo ko joxe na processus yi ngay jaar mais mooy amul fenn ñu lay maye ne yow nga mën a wax nekk koo xam ne waa ji au moins yow du lay dégg surtout rawatina lool nga ñëw toog naan noo ndax diw la wala yow nga toog war a leeral ñoo xam ne man nga leen ko leeral nga bàyyi leen ba ñu dem sànkoo noonu mooy yow yow bokk nga ci ñi nga xam ne bàkkaar buñ ci am diñ ci di nga ci am te yaa leen di yëppale sax ndax buñ dee ñoom dañ ko def ndax jàpp ne waa ji ku baax la yow nga xam ne baaxul nga bàyyi leen ci mooy yow yaa yow presque yaa yenu lépp moo tax yooyu dafa jar a leeral léegi nag moo tax dëgg booy wax na yàlla kese tax rek ndax bu dee moom moo tax bul xool conséquence bi ci mën a tegu waaw wax ko te bul faale leneen loo xam ne moo ci war a tegu hmm. ndax foo boo deful loolu rek mooy di nga nooyal mbir mi wala waxe ko noo xam ne kenn bu comprendre li ngay wax ba pare nga foog ne def nga li la war mais defoo li la war mooy service minimum nga def te loolu sax defagoo dara moo tax loolu da ngay obligé bu boobaa boo xamee nga leeral ko comme ni ñu waxe woon bu dee ne boo leeralee ñëpp xam ne mbir mi lii la mais bu dee ku jar ni tuddu turam ta des fois bu boobaa la ñuy permettre ku tudd tur mais bu ko jarul waxal rek mu leer jarul di tudd tur koo xam ne ñëpp xam nañ ne moom la ñu wala ñëpp xam nañ ne moo ko fi wax jarul tudd tur ndax nit ñi dañuy jàpp ne comme que moom la diw diw la wax kon moom kese la alors que koy dégg mën na def sax lu gën a garaaw waa ji def kon loolu la mooy ne yooyu tamit yu jar bàyyi xel la léegi kon euh, bi nga xam ne moo ci teg woon mooy hal yuxassasu al-mutawaatiru bil ahad mooy est-ce que dalil mutawaatir comme ni ñu waxoon texte bu taxaw walla xadiis boo xam ne mutawaatir la mooy ñu bari mbooloo mu baree ko solo jële ko ci yonent bi alayhi salaam naka noonu mbooloo mu bari jële ko ci ñoom bari mooy ne. possibilité taxaw naan gars yi est ce que wax nañ lii wax nañ dëgg loolu mooy mooy mënatu la ne mënatu ne mooy par exemple instant bi instant bi ndax ndax Venezuela existe na ci kaw suuf man de masuma faa dem mais mutawaatiran laa yëge ne moom am na te ñu ngi wane ay nit ñu fay dox ak dund nga gis ay nit wala dégg ñu naan la avion bii dafa la jóge ñu wàcc di làkk portugais xaw may espagnol ne ñoom fa lañ dëkk mooy ne loolu par exemple man pour ma ñëw weddi loolu ta manuma ne ñoo ñoom ñii ko wax peut-être ñoom ñoo bokkoon avion rek daal di ne nañu waxandoo ne buñ àggee ne fa lañ jóge ndax mooy loolu lu mel noonu mooy mutawaatir nga xam ne toog fi daal est-ce que loolu existe na yow ci boppam loolu loolu day tegtale na yow sama xel dafa des est-ce dalil boo xam ne noonu la mel ab dalil boo xam ne nag cette fois-ci même bu dee bu dëgër ndax ndax bu ñuy wax c'est bien sûr que lu dëgër a tax ñuy wax hadithun da'if moom taxul ñuy wax mais hadith boo xam ne wér na mais sauf ko ay benn ak ñaari nit a ko soloo de mu ñëw di particulariser text bi nga xam ne moom mu mutawaatir la léegi est-ce que loolu mën naa nekkam déet loolu pare borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ ci wute ku mel ni xanafiya yi rahmatullah az-zahiriyya yi ñoom dañ ne noonu texte mutawaatir moom xabaru ahad du ko particularisé loolu duñ ci nangu duñu ko nangu loolu duñu ko nangu loolu nag seen usul la lu loo xam ne masala yu bari ñoom ci loolu lañu deme gis nga fas biñ génnoon xam nga waxuñu woon ñoom seen ñoom tontu nañu ah du ne ñoom dañu ne waa jumhur walla léegi baax na yéen nee ngeen ne euh, Seydina Jaabir Sayyidatu Asma radiyallahu anhum ñoom nee nañu yonent ma la sa sa li ngeen xadiis yu wane ne lekk ko daal dagan na tëre rek mu jeex non Hanafi yi dañu ne non yéen seen xadiis yii nii ngeen indi ay ahad la xabaru ahad la mooy ay benn na ki ñaari ko fi solo rek yéen a ngi nii ñaari saxaaba ngeen tudd ñaar ngeen tudd est que possibilité njuumte am ci am na wala amul ñu ne loolu d'accord nañ ni possi juum moom ñëppay juum possibilité bi am na ñu ne léegi yéen li ngeen yor kon lan la dalil boo xam ne possibilité njuum am ci am na ñun li ñu yor lan lañ yor ñu ne alxuraan lañ yor ñu yéen alxuraan ngeen yor wal xayla wal bighala wal hamira li tarkabuha wa zina wa laa ma la moom ñu ne loolu lan alxuraan ñu ne waaw ñu ne ñun dalil bi ñu yor possibilité njuum am ci amul kon nag suñu bos mooy féete kaw yéen seen bos voilà léegi kon affaire boobu bu loolu leeree mooy kon ñoom moo tax ñoom foofu moo moo tax seen rek ñoom loolu lañ doxe moo tax kenn du ne mais Hanafiya yi rahmatullah mais xanaa gisuñu xadiis yu leer yi nekk ci Sahih Imaamul Buxaari yi ñu naan affaire bi leeru mooy seen loolu la mooy ne ñoom laa yuxassasu laa tuxassasu al muta al mutawaatir bil ahad ndax lan parce que dalil mutawaatir du fi ne ñu koy jël di di ko di di di ko particularisé ndax xadis boo xam ne benn nit ak ñaari nit ko indi te possibilité njuum ci am ñun kay ñuy jàpp dañuy jàpp li gën dëgër te ñun ñëpp d'accord nañ njuum te du manu ci am moo tax ñoom ñuy jàpp lool ku xamul nag da nga naan moo ñii xoolal ma borom xam-xam yi mbir yi leer ñu bàyyi bi sunnaa yonent sallallahu alayhi wasallam di def lool mm. mais ñooñ xam nga ne kay ñoo la gën a sori lool bu doon ne leer na leen ne nii la demee loolu la ñuy jëfe mais kay ñàkk a leer googoo tax même ni ñi ciy tegtale woo sax d'accord nañ ne c'est possible loolu am ji ndax moom al hukmu bi sihhati wa dhafi ala zahirihi lal qata mooy ne naan hadis bii nii dafa wér dafa dafa dafa nekk loo xam ne bu da'if la mais ci li feeñ nii rek la technique yi nga xam ne moom mooy yi ñuy xamee. ne lii wér naa yooyu yooyu rek lañ mën a utiliser moom la ñu bu bu duggee ci kulu yi ñu ne waa lii de wér na mais loo xam ne ñeme nga cee waat que ne mbir mi nii liñ la woon lekk fas yi nga xadiis bi ci ñëw waat naa ko ci yàlla laa mooy mënoo wax lool même bu dee ne loolu nag mooy gëm nga ko xadiis bu wér lool man nga koo appliquer moom nga kii mais c'est possible njuum ci am kon ñoom ñu ne kon nag ñun d'accord ci loolu surtout rawatina ak zahiriyya yi ñu ne loolu moom manula nekk léegi waa jumhur rahmatullah alayhi ñu ne non loolu mën naa nekk kon jumhur mooy ñi fi des mooy maliki yi rahmatullah alayhi shafi'i yi hanabila yi rahmatullah alayhi ñu ne loolu man naa nekk l'essentiel mooy nañu xool na hadith bi wér na bu wéree ñun loolu dañuy doy bu ñëwee di particulariser hadith boo hadith boo xam ne mutawaatir la wala texte alxuraan dañ koy d'accord mm-hmm. ñu ne leen lan moo tax ñu ne ñun jëfu yonent bi saa salaam ci boppam moo ñu koy wax la ñu ne léegi wax leen wax leen fii mu ne wax leen luy wane ni yéen loolu da ñu ne xoolal xool leen ñun ñépp d'accord nañ ko ne yonent bi alayhi salaam gis nañ muy yónni ay nit ci ay ay ay nit benn nit. Seydina Muaz radiyallahu anhu la yónni woon Yaman kon nu ñu ko waxoon sànq kenn la wala ñaar la kenn la lam ko ko digal mu jàngal leen ko yépp te naan te nga yëgal leen ne bokk na ci yàlla waral ci ñoom azaka joo xam ne dañ koy jële ci seen way ñàkk ñi ñu way seen way ñu am ñi woomal yi di ko jox way ñàkk ñi mais xabaar boobu noonu sariya boobu nga xam ne loolu du farata joxe azaka kenn nit la ko yónni ñoom nekkuñ fa woon naan non non xabaru ahad la kenn na ko fi indi c'est sûr mën naa am Seydina naa ju radiyallahu anhu waxuñ loolu te yeneen trois cent cent def loolu yónni ko loolu dañuy wan ne kon xabaru ahad l'essentiel mooy ñu xam ne kii li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi la jóge mooy ñu am ci ñun ndax buur yàlla ñun lim ñu àttaloo mooy ci li biti feeñ yi nga xam ne dafa nëbbu ci ñun loolu xamuñu te te du la ci tenir rigueur ñu ne comme que yeneen moo doon def loolu di yónnee ay ay ay ay ay leet buur yeeg yooyu ñoom Kisra Qaysar Hiraql ñoom ñi doon yónni ay Dihya la doon yónni radiyallahu anhu Seydina Dihya ibn Khalifa ak ñeneen te kenn lañu ak i ñaar te bañ demee ñu doon yónni neewul lu gën a màgg mooy dugg ci l'islam la leen doon woo ñoom neewuñ noonu xabaru ahad la. ah kii kenn rek la juumul est lii lañ ko wax ñu ne ñun yooyu yépp day wane nekkoon loolu day baneen day am poids boo xam ne day mën a taxsiis li nga xam ne di particulariser texte bu nekk ci alxuraan te ci kaw loolu ñun ci lañu amee ne euh, par exemple <laughs> yu bari yoo xamante ne ñoo waa jumhur dañ naan dañ naan euh, lii nii farata nga gis xanafiya yi ne ñoom loolu du farata comme exemple bi ñu joxoon ci cours bi jàng faatiha tari faatiha ci julli est-ce que farata la loolu waaye jumhur dañ ne affaire bi farata la ndax xadiisu Seydina Ubaada bi radiyallahu anhu yonent sallallahu alayhi wasallam ne amul julli ki nga xamante ne jàngul ci julleem bi faatihatul kitaab muy mu mu jàng mu tari faatiha Hanafi yi rahmatullahi jàpp ne loolu noonu du farata ñoom fi ñu ko teg rek ndax la alxuraan loolu alxuraan waxul loolu mooy ne texte alxuraan waxul ne tari leen tari leen lan faatiha waxul moo texte alxuraan waxul lool te ñun alxuraan di faqra'u ma tayassara minhu wala faqra'u ma tayassara min alquran loolu la ñu alquran wax jàng leen li li li li nga xam ne moo jàppandi ci alquran ji loolu la alquran wax muy texte boo xam ne texte bu dëgër la mutawaatir la ñun ñëpp ci d'accord kon nag duñ duñu ko particularisé mën nañu mooy xanafiya yi nag waxuñ ne léegi demal nga julli na la neex allahu akbar nga tari leneen lu dul faatiha loolu waxuñu lool de ndax am nañu bari loolu la ñuy jàpp naan kon bu ma ko tayee dem kon naa dem def ko buñ ma waxee ma ne Hanafi yooyu loolu la no wax non ñoom masuñoo wax lool amul kenn ci ñoom ku ne yow demal nga julli ji bul tari faati déedéet mooy da ngay tari faati xam mais quand même jox ko nag gëddu ne lii moom farata la degré boobu ñun degré boobu lañ àggul lañ ne àgg na mais te ku ne bu ko def bu la neexee defal bu la neexee bàyyi du loolu de du loolu kon alors que waa jumhur dañ ne foofu la àgg mooy foofu rek la fan lañ koy kale mais def ko dañ koy def dañ koy def na ko doon tamit ay ay ay booy dugg ci julli noo ciy duggee allahu akbar ngay wax wala man nga allahu a'zam wala yu mel noonu la rahmatullah ñoom dañu jàpp ne boo yu xaw a mel noonu man nga koo wax du allahu akbar moo ciy farata ndax wa wa wa wa zakara isma rabbihi loolu texte alxuraan la bu leer tudd sa turu borom daal boo ko tuddee allahu a'lam ak yooyu yëpp dina baax mais allahu akbar gis nañ ko ci sunna ñu ne mais bii moo gën a mooy yooyu ay xabaru ahad ngeen yor mais ñoom it waxuñ ne yow it ñëwal julli allahu a'lam non déedéet ndax li gën loo mën a def mooy manoo def lu weesu lu yonent bi sallallahu alayhi doon def te noonu la doon jullee sauf que mbir mi rek kenn la mooy ban degré lañ koy jox ñoom ci lool la foofu rek la wute de jumhuur ne mais waxuñu mukk ne yow demal léegi nga def lee voilà dañ na bëgg a wax ne affaire bi mooy àggul fële àggul bi ngeen koy jox sauf que dañ koy def loolu la ñuy war a def dañ koy def mais nag du ko jox degré boobu kon ñoom ñu wax loolu waa jumhur mais da ngay euh, waa jumhur insha allah li ñu wax mooy li gën a dëgër te ne yi ñu wax nii yónni yi muy yónni saxaaba yi radiyallahu anhu ak yooyu ak ñu ñëw ñoo xam ne dañuy ñëw tuub si nekk kenn wala yooyu dem woo waa dëkkam ay ñoñam moom kenn la wala ñaar te moom ñëwee nit ñi neewuñ noonu yow xabaru ahad nga fi indi yow yow lii nga fi wax yow rek ko fi wax kon nag dugguñu ci diine lool lool dédommagé wu leen kon dañuy xam ne kon affaire bi loolu day dëgër du dëgër l'essentiel mooy ñu ñu am lu àgg loo xam ne mën nañ ne daraja yaqin lay àgg ci ñu que ne lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko njort lu ëpp njort sax ghalabatu dhanni kal dañuy jàpp bu boobaa day comme certitude lay mujj doon dañuy man ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax manuñu tamit nekk naan wóorul bon wér na waaye wóorul que ne moo ko wax non dañu naan moo ko wax te tamit bu boobaa mooy defuñu bàkkaar de même bu savéré que euh, après que ne waxu ko woon mais technique yi am dañuy wane moo ko lool kenn duñu ci tenir rigueur tamit kon mooy li gën a dëgër insha allah mooy li waa jumhur wax que ne si euh, euh, dalil mutawaatir xabaru ahad dalil ah, euh, boo xam ne ci xabaru ahad lu jóge loolu mën na koo particulariser voilà li mu wax noonu ci précision yi mu jox ci position Hanafi rahmatullah alayhi lu am solo maanaam que ni waxuñu ne bu ñu kii bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu tari Fatiha hmm. wala boog saa yooyu julli boo grawul remplacer su la neexee parce que lu ëpp ci ñoom sax d'ailleurs euh, boo xoolee seen téere yi bi ngay gis ne fuqahaa Hanafi rahmatullahi alayhim dañ koy yéegee ci martaba wujub hmm. maanaam pa pa farata mais wujub maanaam loo xamante ne maanaam dañ koy waral nekkul rek ne dañ ko sopp kese kese kese hmm. mais bu doon euh, ci suñu mazhab dañ naan sunna mu akkada la maanaam niveau boobu lañ yóbbu maanaam kon nekkul loo xamante ne dëgg-dëgg dañ koy euh, wala mu ëpp tuuti sax sunna muakkada mu gën a yëkkati daraja tuuti sax que sunna muakkada donc nekkul vraiment loo xamante ne dañ naan woy bu la neexee defal lii bu la neexee bàyyi lii de déedéet dafa fekk nekkul ci ñoom sauf que euh, euh, boo xoolee ci ñoom même même basmala bi ñuy jàng ci Fatiha bi sax. da ngay gis euh, comme li al-Alusi rahimahullah bi muy ci ci ci bi muy def ci tafsir Ruhul Maani bi muy wax ci masala basmala bi dafa ne même ñoom seen mazhab li nga xamante ne mooy li ci siiw maanaam moom Hanafi yi parce que moom Shafi'i la avant après mu ñëw nekk Hanafi euh, mu ne képp koo xamante ne da nga julli te waxuloo te defoo basmala bi maanaam loolu dañ koy sujjóotalal dañ koy sujjóotalul ba'da salaam maanaam dañ koy sujjóotal pour réparer euh, ñàkk gaatari bi maanaam nga gis ne euh, su fekkente ne basmala bi maanaam bismillahir rahmanir rahim bi la ñuy su fekkente ne da koo bàyyi wa man lam yu basmil euh, ma la nga sax wan am na nu ko kii fàtte naa kii ma parce que kii la vers la quoi bayit la bi mu naan en tout bayit boobu lu ma mooy ne Euh, su ku waxul bismi bismillahir rahmanir ci julleem gi te juum ci sax woon te juum ci sax daf koy sujjóotalal ba'da salaam maanaam nga gis ne kon niveau ñoom biñ teg Fatiha bi ëpp na niveau wu euh, sunna mu akkad et cetera sauf que lu ñuy sujjóotalal ñoom foofu noonu dañ koy sujjóotalal parce que dafa yegg nit maanaam nit ku loo xamante ne dëgg-dëgg après boo ko bàyyee da yàq julli bi voilà parce que loolu tamit il faut ñu bàyyi ko xel ci ci ci ci sujjóot euh, qabla salaam ak ba'da salaam mm-hmm. parfois mu amu nekk loo xamante ne soo ko soo ko yàq julli euh, ndax bu yeggee ci ñetti sunna dañ koy sujjóotal te su du lu julli ji sujjóotal loolu loolu moom du sama julli mais yegg na niveau boo xamante ne yelloo na ci ñu sujjóotalal ko ngir réparer voilà loolu tamit lu mat a bàyyi xel la ci point boobu waaw mooy comme voilà dara ko la waaw waaw ndax dañuy wax ni moom moo mu ak li nga xam mooy usulu maliki ci amalu ahlu madina ak le fait que surtout ci wàllu rajo ñoom ñu jëfandikoo lii sachant que am na xadis yoo xamante ni ñoo nekk ci saaxi yi di wane ni maanaam dañuy war a def xabdu dañuy wax ñaar yooyu benn la wala dañu utiliser tarbiya maam ñett yooyu man affaire daa xaw a fulu wax bon question question bi question bi dafa defee waaw dafa defee waaw est-ce que mën nga ko rafetewaat. maanaam li mu wax sànq daan ni mutawaatir ak xabaru ahad du ko du ko particularisé. fii daf koy particularisé. koy particularisé maanaam maanaam ndax da koy particularisé am a d'accord lii. am ñu d'accord voilà waa jumbuur ñoom ñoo d'accord lool. waaw Hanafi ak Zahiri ñoom d'accord lool. waaw mais comme waa jumbuur ñoom dañu d'accord lool daf koy particularisé. ma ne est-ce que maanaam. lan moo tax mu xaw a wuute ak le fait que par exemple ci masala sablu ñaari yi par exemple ñoom ñu jël ñu jël ay xabaru ahad par exemple teg ko à côté utiliser lu ñuy tuddee mutawaatir ci mooy ci amaloolu mari bi saxaaba ni même buñ gisee ni sax suñ defoon tarjeex yii hadith yi ñoom ñu ngi ci saxeex yi te yéenee gis ñu leen ci saxeex yi maanaam waaw ah, lu tax Maliki d'accord voilà bon il faut comprendre que deux deux choses maanaam Maliki yi du ñoom ñëpp ñoo d'accord ci nga xamul ahad taxsis loolu du ñoom ñëpp ñoo ci d'accord que ni day day que ni euh, daf koy daf koy def maanaam ñoom parfois xabaru ahad duñu ko nangu su fi su wuuteeg par exemple amalu ahlu madina duñu ko nangu lu tax c'est simple mooy li imam Malik waxoon imam lay radiyallahu anhuma c'est simple man damay préférer fukki maanaam junni jële ci junni jële ci yeneen bi sallallahu alayhi kenn jële na kenn jële na ci yeneen bi waa Madina ba jamono ñoom bi muy dund foofu bida a dugg fa te loolu borom moom yëpp daa koo daj rahmanullah donc junni maanaam mooy waa Madina yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk li muy def lii ñoom ci seen papa yi lañ ko gisee woon ni koy defee noonu noonu lañ màggee seen papa yi noonu lañ ko gisee woon seen maam yi doon ko defee ci jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam donc ñoom moo tax ñuy préféré amalu ahlul madina ci kaw loolu loolu mooy benn moo tax ñoom xabaru ahad du tax ci sax amalu ahlul madina parce que amalu ahlul madina foofu non seulement mutawaatir la mais dafa ëpp doole en fait c'est-à-dire que foofu du sax question moo fa nekk mais taaruf la maanaam moom mooy genre jàkkaarloo opposition xadis yee dafa ñëw ni lii mu lii yéen su saa da doon julli jël loxo ndeyjooram teg ko ci càmmoñam amalu ahlul madina ñoom ñu gis ne de mbir mi nii lañ doxale te yéen su saa nii la ci nekkee woon ba jóge àdduna ba génn àdduna parce que euh, ba ci imam al-Hafiz ibn Abdul Barr rahimahullah nga xam ne ci ñi gën a défendre xabdu la bokk ak jël loxo day joor teg ci loxo càmmoñ te pourtant moom ci kifaaya moom dafa ne euh, un casier plutôt téeram boobu dafa ne euh, euh, pour da waaye nag waa Medina moom ñoom dañ daan wàcce seen loxo kon du gis ne information boobu noonu moom ànd ak ne le moom d'accord na ci loolu léegi mu def ne il faut que ñu Euh, gis nga Maliki yi loolu fu ko di ko wuñ ci rek ci ne waa waa Madina nii lañ daan doxal ak yooyu xam nga am na fan yee déggoon nañ ci ku ku fi ñëw ne walla que ni imam Malik liñ ko dóoroon moo tax et cetera tout ça mais loolu xam nga wérut te loolu xaqiqatan ba pare ne toog na vingt ans yoo xamante ne ziyaarewul yent bi salaat déggul jumaa yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu tamit vraiment kooku euh, ak ñàkk bàyyi xel la ak ñàkk maandu la ci xam-xam tamit ak tamit di wax lu la neex la bon mais mais mais mais mais mais li nga xamante ne moom mooy euh, euh, li nga xamante ne moom la ñu xam daal maanaam mooy ne Maliki yi sukkandiku wuñ ci loolu kese am na leneen loo xamante ne ci lañ sukkandiku mooy li nga xamante ne le fait que ñu gis ne xadiis euh, yi yëpp am nañ ñoom dañ ne ñun. bu ñu xoolee euh, Sa'id ibn Musayyib rahimahullah nga xamante ne ci taabi ay yëpp moo ci gën a màgg ci lu ñu moo ci gën a màgg te taabi ay yi te taabi ay yi ñoom dañ seetlu ne dañu wax ne dañu dañu gis euh, euh, Sa'id ibn Musayyib moom bu daan julli dana wàccee loxoom te moom mi ngi jàngee julli ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu te Seydina kon li ñu tekk mooy xam nañ ne Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu bu daan julli dana wàcc ay loxoom te kon loolu li ñuy tekk ci lu ñu ci lu amul lu ñu mën a werante mooy ne te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jàngal beneen bi ci moom mooy lii euh, imam Abdurrazzaq as-San'ani wax ne rahimahullah ne waa Makka de dañuy wax ne ni imam Ahmad rahimahullah moo wax ne waa Makka dañuy wax ne ibnu Jurayj moom mu ngi jàngee mi ngi jullee ci Ata Ata mi ngi ko jàngee ci Abdullah ibn euh, Abbas Abdullah ibn Abbas mi ngi ko jàngee ci Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu te xam nañ ne Abdullah ibn Zubayr mi ngi ko jàngee ci Seydina Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu te nit ñi Abdullah ibn Zubayr ak Ataa radiyallahu ñoom ñi xam ne kon Seydina abu as-Siddiq radiyallahu anhu nii la ko jàngee woon ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy xulafaa muy ñaar ñi nga xamante ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ittabi'u ittabi'u billadhayni min ba'di Abubakar wa Umar topp leen ñaar ñii sama ginnaaw Seydina Abubakar ak Umar maanaam moom ñoom ci loolu lañ sukkandiku en fait ak tamit le fait ñu gis ne euh, Seydina Hasan al-Basri radiyallahu anhu ak euh, Muhammad ibn Sirin ñoom tamit buñu daan jël dañ daan wàcce seen loxo yooyu yëpp riwaayaat yu wér yi indi lañ ko ci Musannaf Abdurrazzaq Musannaf ibn Abi Shayba euh, ci al-Mudawwana et cetera maanaam ñu gis ne imam Muhammad kii noonu la doon jullee kan kii laka laka Euh, Hasan al-Basri radiyallahu anhu ak ak euh, te Hasan al-Basri mi ngi ko jaay moom ak Muhammad ibn Sirin ñoo ñoo surtout Hasan al-Basri radiyallahu euh, moom ba 14 ans mi ngi ah moom mi ngi woon ak maanaam nekk taalibu Sayyidina Ali karramallahu wajhahu parce que bu mu amee 14 ans mi ngi woon Madina ci ci kër Sayyidina Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu anha di soxna Yonent bi foofu la màggee. après ci la doog a dem Basra mais sinon ba bi Seydina Ali karramallahu wajhahu di di jóge foofu di dem Kufa moom mi ngi woon nekk moom te moo tax waa tar tariqa suufi yi ngeen di dégg yëpp ci Seydina Ali ci la jaaree ci lu ci ëpp plutôt mais ci la jaaree jaar ci Hasan basri boobu radiyallahu anhu ci moom la jàngee li nga xam ne moom mooy mooy euh, ah non moom lu jëlee ci moom daanaka ne tarbiya yëpp. te moom tamit xam nañ ni bu doon julli maanaam du jëlee ci moom boo dem tarbiya bi jël ci moom lépp ba pare du jëlee ci moom julli te moom bu doon julli da doon wàcc ay loxo kon ñu xam na tamit kon ci Seydina Ali karramallahu wajhahu noonu la ko jàngee ci moom. ce qui veut dire ni am nañu kon ñoom ni ñu maanaam ñoom ni ñu waxee mooy ne am nañu lu mu bon bon nekk ci xulafaa raashidun al-mahdiyyin yéen bi doon wax saasam ñoo xam ne ñëpp xam ne ñoom nii lañ doon dundee te sikk nekkul ci ne ñooñu jëlewuñ ko lu dul ci sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam maanaam kon ce qui veut dire que affaire bi du amalu ahlu Madina kese maanaam boo jàppee ne way amalu ahlul madina la hadith yaa ngi ni loolu rek da ngay juum loolu moom moo tax moom la fuqaha Maliki yi wax borom Muxtasar Xalil rahmatullahi alayhi loolu la doon wax ne euh, moo tax ñoom dañ ne qabdu ñoom dañ ko fit lu tax ñu ne euh, parce que dañoo ta'wi interpréter maanaam lan moo tax nit yi du ko def am na ñu jàpp ne ittikaa la maanaam ngir ne dañ koy def te d'ailleurs moo ñëw ci Mudawwar maanaam mooy ne dañ koy def ngir mën di sukkandiku ngir mën di téye maanaam di mën di sukkandiku di téye sa bopp te loolu noonu tamit boo xoolee loolu mooy mazhabu imam al-Awzaa'i ak tam rahmatullah et cetera maanaam euh, jubluwuñ ci ne ngir dëgëral xabdu wala ngir dëgëral sadlu maanaam ngir yëkkati benn wala ngir neenal benn mais c'est expliquer ne ñoom teguñu ko rek ci seen ay bànneexu bakkan ay xalaat yoo xamante ne maanaam naan xadiis yaa ngi nii leer nañ effet ñoom dañoo wuuteeg xadiis yi soo fee yanuwul maanaam fuqaha u Maliki yëpp rahmatullah alayhim ak ni ñu amee rigueur te xam nañ ko ñoom ñëpp ñu toog ni di topp rek benn waay boo xamante ne ñu naan Ibnu Qasim ah, moo jige woon Égypte rek ñëw ah, loolu yanuwul maanaam maanaam xadiis ah, yi ñu ngi fi am na tamit ñeneen ñoo xam ne dañuy dem à l'extrême ne xadiis yooyu existé wuñu loolu tamit amul xadiis yi wax loolu existé nañ euh, man nii maam gis naa ci gis naa ci ñaar fukki xadiis yuy wax ci ci ci jël loxo ndey doo teg ko ci loxo càmmoñ ñaar fukk yu jógee ci biir saxaaba yu wuute yoo xamante ne euh, kon te loolu mënuñu ne wéru amul mais sauf que fuqaha maliki ñoom suñ ñëwee dañ koy interpréter dañ naan bu ñu xoolee xadiis yëpp ñu topp leen benn par benn dañuy seetlu ne kii danaan gis naa yenn saa salama julli yi loxo après mu teg loxo ndey jom ci càmmoñam et cetera te loolu noonu ci circonstance ñu koy waxee ñoom dañuy gis ne lii du julli farata parce que su doon julli farata la bi muy julli bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kàbbaree di julli te ñu moo leen daan jiite moom it day kàbbar julli ci ginnaawam maanaam du du taxaw di ko seetaan ah beneen bi ci def moom mooy comme xadiis nga xamante ne yenn ci saa day fekk kuy julli wala kenn ci saxaaba yi fekk muy julli mu jël loxo ndeyjooram teg ko ci loxo càmmooñ nga jël loxo càmmooñam teg ko ci loxo ndeyjooram mu wecc ko maanaam mooy ni julli googu kooku doon julli tamit du woon julli euh, lañ koy defe parce que ci jàkk ji lañ ko fekk maanaam ak yéen yu noonu. maanaam ñoom wala boog soit ñoom ñu ne daan nañ ko amu avant daan nañ ko def après mu nekk loo xamante ne dañ koo ni après mu nekk loo xam dañ koo folli maanaam ñoom ñaari interprétation yooyu lañ ci am parce que dañuy gis ne yi nga xamante ne moom lañ solo surtout souvent ñi koy solo dañuy nekk ay mag contrairement ak ñi nga xamante ne moom yu mujj yi maanaam cest à nekkul loo xamante ne borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, moo tax euh, ñoom ñaari façon doxalin yëpp képp kenn bu ci am ku ku ci def benn na na ko def rek te jàpp ne moom maam da koy def ngir ne lii la jàpp ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kenn ku ci ku ci ku ko ciy def tamit maanaam na jàpp ne ñeneen ñi bi ñu def ñooñu dañ koy def parce que jàpp nañu loolu mooy sunna maanaam parce que tout simplement am mu mënuñoo weddi xadiis yi wax loolu maanaam képp ku taxaw ne la yi nga xamante ne ñooy wax ci xabdu wala jël loxo ndeyjoor teg ko ci loxo càmmoñ xadis yooyu wéruñu baaxuñu nangam nangam kooku tamit dafay wax lu ko neex problème bi nga xamante ne moom moo am mooy problème interprétation nan la ñuy interpréter mbir yi képp ku jàpp ne tamit ne fuqaha u Maliki yi ak ñu ngi ko Awzaa'i yi ba ci Hanaabila yi xam nga imam Ahmad ibn Hanbal ci naafila moom itam bu naafila bi guddee dafay wax ne xabdu dañ koy def mu ne pour di mën di surtout ci diggante euh, ci diggante ñaari rukuwaay surtout ci diggante ñaari rukuwaay comme bu fekkente ne foofu da ngay def kunóot ci naafila bi da ñaan par exemple wa voilà maanaam loolu yëpp nga gis ne ñoom kon noonu lañ ko jàppe ñoom noonu lañ jàppee masala moom est-ce que amul kenn ci ñoom koo xamante ne dafa ne rek way euh, pourtant xadiis yaa ngi nii kii yaa nii man bàyyi naa euh, kii mais damay dem sukkandikoo ji ci lee aussi raisonner comme étant que yi dafa am ñoo xamante ne que côté bii wala côté bële maanaam ay jaahil lañ yoo xamante ne xamuñu luy xadiis wala boog xamuñu wala boog gis nañ xadiis yi mais nanguwuñ koo nanguwuñ koo jëfee dañu fettir lu kon en fait parce que loolu lay tekki xam naa ni lii xadiis la yenn ci bisansan lii la la defal mais damaa fettirlu loolu loolu ku ko tuumaalee sa borom xam-xam yi vraiment def na lu garaaw maanaam ñu ñëpp amul kenn ci ñoom ku mu ku mu neex bu la ci neex ngay def te parce que yow en fait déjà euh, lii bokkut ak sa laaj bi ah c'est juste que kii la mooy ne en fait di attardé wu ci genre question yooyu loolu. Euh, voilà maanaam aka indi ay xaaj ak seen naan ñii bii ci ñi wéy ñii dañoo te non graw graw non non graw <laughs> graw graw ñii ñii dañoo dañoo ëpp Euh, maanaam hadith yaa ngi nii leer na nañu saway gaay ah, dem topp ji ne wala yooyu loolu vraiment ci kooku moom moom ak féttirlu la ci kaw borom xam-xam maanaam ak ak ak ak ak ñaaw njort ci ñoom la ak ñaaw njort ci ñoom la voilà parce que bu ñu xoolee que nga xool fuqaha nga xool par exemple bu ñu xoolee Shafi Hanafi Shafi Hanabila mais ñoom ñoom ñëpp ouvert dañuy jël seen loxo ndeyjoor di ko teg seen loxo càmmoñ nan lañ koy defee lañ wute mais jëm ni teg loxo ndeyjoor gi ci càmmoñ gi ci biir julli dañ koy def léegi lan lañ bëgg wax ñoom ñëpp li ñuy def teguwul ci xam-xam léegi bu fekkente ne da nga bëgg a jël da nga teg jël Maliki fuqaha Maliki nga foog ne vraiment c'est subhanallah imam Maliki yi ñu gis yëpp maanaam borom xam-xam yu mag yooyu yëpp yi fi yëpp. dañoo topp noonu rek ci ci Maalik parce que parce que al imam imam Ibnu Qaasim rahimahullah jóge na fee rek ñëw te xam nga waxu Ibnu Qaasim lu tax mu am doole ci ci mazhab bi mooy moom kese kese kese ci mboolem taalibu imam Maalik yi ci ñaar fukki at yu mujj yi moom kese moo fekk mbooleem jotaay bu imam Maalik def ci xam-xam. en vingt moom rek la moo fekk lépp musu ci rate benn musu ci rate benn te ànd na ak moom pendant trente kooku noonu tey bu fekkente ne euh, euh, euh, mais kooku da ngeen foog ne dafa nekk koo xam ne dafa jóge woon Égypte rek ñëw fekk ñu dóor imam bi ba loxo bi wax ba pare sax même bu doon dóor bi la mais sincèrement dóor bi souvent ñu gis ñu dóor leen ba seen loxo ci mais dañuy yëkkati loxo bi duñ ko wàcce ah dañuy yëkkati loxo parce que loxo bi bu buñ ko dóoree ba mu rëkk soo ko wàccewee day gën a métti dañ koy donc dañ koy takk sax walla dañ koy sax foofu di takk donc loolu du du raison bi en fait <laughs> voilà donc yooyu yëpp maanaam euh, euh, ci ci gàttal daal maanaam c'était juste pour dire que ni euh, aussi ñoom teguñu ko ci Euh, ci ne xam kii bi euh, imaamu imaam bi euh, maanaam këni këni maanaam teguñu ko ci ne xabaru ahad la et que les amalu ahlul madina la donc que mutawaatir bi lii da koy taxsiis alors que teguñu ko ci loolu dañ ko teg aussi ci yeneen i xabaru ahad yi mu am keneen yeneen xam parce que loolu tamit beneen façon solo wala xadis la mooy diw gis nañ ko muy def nii te diw ci diw la jàngee lii parce que xadis dafa am loo xam ne fi'liya la loo xam ne tamit maanaam ni amee qawliya noonu la amee fi'liya saxaaba bi nga xam ci comme ku mel ne exemple jël benn exemple rek imam Sa'id ibn Musayyib rahimahullah nga xam ne mooy taalibi Sayyidina Umar radiyallahu anhu bi gën a jàngee ci en tout cas ci ñu solo ci moom mooy ci ci ci ci gën a xam moom mi nga xamante ne mu àndoon ak saa saa saa saxaaba yu mag yi ba nga xamante ni boroom xam-xam yëpp d'accord nañ ki ne muy ci gën a mag ci ñu mës a jàng ci ci ci ci taabi'i yi am ki ci gën mooy Uways al-Qarni mais kooku dafa nekk koo xam ne moom moom afraad la en fait donc donc dafa nekk ku làqu mais ki nga xamante ne moom mooy euh, ki ci gën a mag. mooy ko moo ci ëpp xam-xam ëpp ci njariñ ëpp ci gën cee rëy ay mbir gën siiw ni mu doon doxale ñu gis ko ci jaamu yàlla mu gën cee màgg moom mooy ki nga xamante ne moo le woon pendant quarante ans ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ñëw ci jàkka ji ci juróomi julli yëpp lu dul ni avant avant nodd amul maanaam fekk dañu nodd ba pare déedéet tout le temps su may ñëw ci jumaa bi ci jumaa yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mboolem juróomi julli yi pendant quarante avant ñuy nodd te mosuma jullee ci ginnaaw kenn lu dul ginnaaw imaam bi fi muy taxaw tout temps ci sàpp bu njëkk bi lay doon pendant quarante ans xam nga ni loolu kooku ak bu loolu nag bokkut ak xam-xam bi nga xamante ne moom la tasaare ci fuqaha ci gën a màgg mooy ku ki nga xamante ne moo wax ne moom moo jàng moom maanaam te te te moom kooku kooku foog ngeen ni dina def benn affaire fekk ne teguwul fenn ci sunna foog ngeen ni moom jëlee di julli fekk dafa doon wàcc ay loxoom ci biir julli bi fekk teguwul fenn ci sunna kooku yaakaar nañ est-ce que teguwul te te te tegu jàng Seydina Omar radiyallahu anhu te Seydina Omar radiyallahu anhu jàngee ko ci yeneen ci sallallahu alayhi wa sallam waa Medina yëpp maanaam aussi loolu beneen affaire parce que loolu ci riwaayaat yi la bokk mooy ne waa Medina yëpp bu ñuy appliquer benn parce que xam nga tey bu ne lii taxfiis la maanaam loolu moom moo tax taarut boobu am loolu mënuñu ko tuddee taxfiis parce que tey bu fekkente ne ñoom ñëpp nii la ñuy def waa Medina yëpp nii la ñuy def loolu de li ñuy tekki mooy ne. loolu li muy tekki mooy bu waa bu waa Madina yëpp day defee nii loolu li muy tekki mooy fi mooy ne ñoom nii lañ ko gisee woon ci seen papa yi seen papa yi nii lañ ko gisee woon ci seen maam yi ci jamono yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam donc loolu dàquntiwul loolu moom moo tax il faut que ñu ñu ñu ñu ñuy def ci attention ci ci bu ñuy wax ne ñoom diw lii lañ wax il faut que tam ñu def attention ci lu tax ñu wax ko maanaam ñoom diw ñoonu par exemple fii ci cas de figure bi fuqaha Maliki rahmatullahi alayhi du ne xadiis yi bàyyiwuñ ko xel bàyyi nañ ko xel mais ñoom dañoo gis lu gën a dëgër ci seen bët ñeneen ñi gis lu gën a lu ñu gën a bàyyi xel ci seen bët te moom mooy xadiis yi ma leen tuddal donc am na ci xadiis yoo xamante ne parce que aussi xadiis euh, boobu nekk ci Muwatta ne imaamu Maalik rahma xam nga euh, Abdul Karim boobu mu solo xadiis bi kooku rek Hammaad ibn Zayd rahmatullahi imaam Muslim solo ko. nee na ay Ayyub as nga kooku moom moom ko ci euh, Hammaad ibn dafa solo ci Abdul Karim boobu nee na man vraiment kooku kaana ghayra thiqa dafa nekkoon koo xam ne wóorul te kooku la imaam Maalik solowee ci moom xadiis boobu xadiisu xabdu bi parce que dafa ni kooku wóorul lu tax mu ne wóorul mi ngi ci Muslim rahimahullah mu ne parce que yaqulu maa ra'aytu wa maa haddathtu an Ikrima summa ra'aytuhu yawman yaqulu haddathani Ikrima daf doon wax ne musuma gis Ikrima musuma def ak moom te musuma jàngee ci moom dara ba benn bés ma bettu ko fu mu toog di waxtaan ak ay nit naan leen Ikrima nee na ma ma xam ne kon sunu sëriñ bi wóorul te imaamu Maalik xam ko woon moom ci aj bi la jóge woon te comme imam Maalik daan profité ci at bi borom xam-xam yi mu ngi daan ñëw bu bu la seetantalee ba gis ci yow luy lu ko lu ko doy mu doog a jël ci yow kooku jotu ko jotu am jotu am rigueur boobu maanaam jotu maanaam moom li mu ko gisal mooy muy julli di jaabu yàlla di julli di jooy ak yooyu loolu la seetlu ci moom mu jàpp ne ci kat xëy na ku wóor la ci moom la jëlee xadis boobu moo tax xadis boobu kenn moo nekk ci mu mu waxtaan ñu jëlee ko koo xamante ne wóorul. loolu moom moo tax bu ñu jàpp ne fuqaha Maliki yi dañ koy fekk hadith Muwatta bi et que hadith baa ngi nii mi ngi ci Muwatta imam Malik wax na ko ba pare ñu bàyyi ko fi du mooyu ko ci seen bànneexu ba kan abadan demewut noonu maanaam moo tax il faut ñuy comprendre kenn ku ci nekk fi nga teg fi nga teg mbir mi. moo tax daal pour pour pour dellu si wax ci masala boobu masala la boo xam te ne vraiment jarul xëccoo jarul xiiroo jarul ñaayoo jarul xuloo jarul def dara. kenn bu lu mu jàpp ne lii mooy sunna te maa ngi koy def ngir royee ko sangi sangi sallallahu alayhi wasallam la ko def bu jàppee ni dafa war a def xabdu bi mu def ko te jàpp ne mi ngi roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam su ko deful itam bu wàccee loxo mu jàpp ne lii dama koy def parce que damay roy yonent bi sallallahu alayhi ndax jàpp naa ne bi day ci mujj dundam lii nii la mujjee dundee après nag mu jàpp loolu képp kenn jàpp li nga jàpp après ñépp nekk ay jullit amul problème voilà tout simplement voilà. est-ce que kon ñun ci suñu exactement ñoom loolu la ñuy wax. ñoom li ñuy wax ne moom mooy booy booy booy naafila de temps en temps ci sa naafila yi nga nga xabdu loolu sunna la loolu moom moo tax ñu ne ñoom xabdu dañ koo sip ba mu def ci naafila parce que ñoom dañoo jàpp ne xadiis yi wax ci xaddu yi lu ci ëpp ci ci la ñuy wax moo tax allahu a'lam ah, jazakumullahu xayran léegi kon ñu continuer muy def transition ak sunna qawliya ak fi'liya bi ñu doon wax léegi hmm. muy ak taqrir hmm. muy loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam day gis wala day yëg ne ñu ngi koy def hmm. te terewu ndax loolu euh, euh, relation bi mu am ak xadiis yi ñu gis mooy bu Seydina Amru ibn Xaarija bi radiyallahu moom mi ne xatabana rasulullahi sallallahu alayhi bi Mina mu ne yonent bi alayhi salaatu dañoo sermoné xutbaal ñu fekk Mina lañ ne woon mu ne wa huwa ala rahilatin mu ci kaw waruwaay mu ne wa lu'aabuha tiflitu géléem gi mu waroon yasiilu mu ngi roogalaat bi wadd ala katifayya ci sama mbagg yi loolu mu nettali xam nga xadiis bi gisuñu du loo xam ne dañ naan yonent mi alayhi salaam moo mooy loolu dafa dafa lu xaw a mooy dafa décrire ab ab xew-xew bu amoon la xaw a imagé def ko description boobu mais lan moo taxoon mu koy wax bu nee ne li tax mu ne bi nga xam ne ci la xam nga masala boobu gisoon nañ est yi nga xam ne <coughs> mooy yiy jóge ci bàyyi ma yi est laab nañu wala déet comme tiflit yeeg ñaq yeeg yooyu est lu laab lañ wala déet boobu gisoon nañ ne ci masala fiqhiyya yi dafa am ay animaux yoo xam ne ma lax lahmi la dañuy lekk seen yàpp am animaux yoo xam ne du ñu lekk seen yàpp yi ñuy lekk seen yàpp comme nag xar ak yooyu yiñ dul lekk seen yàpp ñoom mbaam xuux ñoom mbaam sëf ak yooyu ak ñoom gaynde léegi fii imaam alxaafiz rahmatullah yi mu indi xadiis boo xam ne day wax ci wàllu comme bi mooy ci baabu izaalatu ci wa bayaaniha yiy leeral sobe yi ak leeral lan mooy sobe mu indi xadiis bii ngir ñu wan ne en fait tiflit yiy jóge ci bàyyi ma yi yi ñuy jóge noonu loolu du loo xamante ne dafa sobewu lan moo tax xadiisu am Amr ibn Xaarija bii ne yonent bi alayhi salaam da doon xutba moom mu nekk ci suufu moo tax mu ne bi muy xutba keroog man dama nekk ci suufu euh, géléem gi léegi géléem gi mooy buy bu ñuy ruminer wala ñuy ci loolu ci di wàcc di wadd di dal ci mbaggam lan moo tax mu wax lool mooy ne yonent bi alayhi salaam yëg na ko moom mi ci kaw ndax bu dul woon loolu amul benn njariñ muy muy muy cité loo xam ne dalil boo xam ne da danaan yonent mooy dafa bëgg wax ne yonent bi sallallahu salaam wasallam gisoon na bi loolu di ma laal te pourtant waxu ci dara kon lool day wane ne loolu sobewul ndax bu sobewu woon euh, imaginer mu nekk ci kaw gëléem gi ki nekk ci suuf ci fi ñuy laxaat gi noonu bokku bi tiim ko ak gëléem ñi mel mu tiim gis tiflit yi di wadd ci nit ñi mu xam ne lii sobe la te du leen ne eh yéen ñi ci suuf bu ngeen paree ngeen raxasi seen ci ndax lii sobe la le fekk waxu leen ci dara ci la ñuy xam ne kon affaire bi du du lu sobewu ndax bu sobewu woon dina leen ko wax loolu mooy sunna taqririya mooy du loo xam ne moom moo ko jëf wala moo ko wax mais ni mu doxale que ne lii xew na mu yëg ko mais loolu il faut mu nekk ci yoo xam ne yëg na ko tamit mooy mënuñu ko joyal tamit. Euh, mënuñu ko joyal ne mbir mi daal fu mu fu mu xewe rek lépp loo xam ne xew na jamono yonent sallallahu alayhi wasallam bi mu nee Medina rek kon day tekki mu xew dégguñ mu wax ci dara ñu ne kon loolu day wane ne baax na loolu tamit mënuñu koo wax ndax loolu moo moo moo moo indi wuute bi am ci boroom xam-xam yi ak Shafi'i yi rahmatullahi alayhi yi naan mooy euh, imaamatu sabi yi ne ab xale mën naa jiite nit ñi ndax ñoom dañ ne walla ndax ndax dafa am ku doon jiite te xale la woon moom moo doon jiite waa ñoñam te loolu jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ay saxaaba yu la doon jiite le fait que mu leen di jiite kon loolu day wone ne kon ab xale mën naa jiite ñoo xam ne ay majeur lañu julli farataa tax ñuy wax ndax moom la leen doon jiite ñoom bokk na ci li ñuy teg dañ ne loolu taqrir la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yëg na ko mais dañ naan loolu tekkiwul na mu ngi doon xew te que mu ngi doon jiite ñooñu que ne yëg na ko moo tax affaire bi nag il faut mu nekk loo xam ne lu mu yëg la wala lu mu gis lu mu gis loolu moo tax ñoom imaam ah ku mel ni ñoom imaam Ahmad rahmatullah alayhi a d'accord ci loolu bu ñu waxee moom hadis boobu doon jàpp ne non ndax la mooy ne tekkiwul ne loolu ab xewoon na rek que moom information boobu agsi woon na ci moom ba ñu mën ci tegtaloo kon ne léegi koo xam ne xale bu man a tari la bon moo xam cinq ans la ko du majeur mais mën naa kii na jiite ñi nga xam ne ay majeur lañ mm-hmm. ndax problème bi foofu mooy waa ji xale bi moom xam nga julli du du du farata ci moom mm-hmm. mooy du moom bu julliwul woon ba waxtu weesu dara du ko fekk est-ce que mën naa jiite ñi nga xamante ne ñoom julli dafa nekk farata ci ñoom ndax wax ji loolu la ñoom ñu ne mën na nekk ndax dafa am ko ko doon ñu ngi ko doon teg jamono yonent bi sallallahu alayhi wa bu boobaa waa jumhur ne non non non loolu d'accord nañ bu doon yëgoon na ko mais gisuñu ko moom yëgu alhamdulillah kon mooy Seydina Amr ibn Kharija bu digle bu bu bu waxee lii c'est pour tegtaloo loolu. c'est pareil ak buñ naan kunna nafal wala kunna nafalu kaza ala ala ahdi rasulillah bu wax saxaaba ne radiyallahu anhu dañ nan def li jamono yonente sallallahu alayhi wasallam mais lim ci lim ci jublu mooy ne da ko yëg wala gis na ko moo tax see ah, bi ñuy wax affaire fas bi sànni yàpp fas bi sayyidat euh, Asma radiyallahu anha dane moom naxar naa farasan ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa akalna min mu ne moom ray dañu rendoon aw fas jamono yeneen ci mara saa daal di ciy lekk mais bu waxee lool kay lim ci jublu mooy est mooy ne dañ ko rendi foo xam ne yëgu koo yëgu xamu ci dara moo tax am na ci beneen riwaaye boo xam ne imaam ad-Daaraqutni moo ko solo rahmatullahi alayhi dane ñun fa akalna minhu nahnu wa ahlu bayti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ñun ak waa ahlul bayt ñoo ci doon lekk bu dee ne waa kër yonent sallallahu alayhi wa sallam ñoo ci doon lekk kay mooy këram ak Seyd euh, njabootu Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu nga xam ne ni ñu ni mu duggante woon ni ñaari njaboot yooyu ni ñu duggante woon ñu def ko kon da bu ne ci jamono yeneen bi alayhi salaam loolu day wane pour wane ne moom yëgoon na ko la moo tax loolu nekk li nga xam ne dalil bu dëgër la ndax moo tax euh, masalaam umir naa wala nuhi naa Euh, ba pare saxaaba bi radiyallahu anhu di ko wax di ko centré ci jamono ji yonent ma lay sàmm doon doon nekk fële Medina loolu day ware ne ñoom ab ab tegtal la dañoo bëgg a wax ne loolu yëgoon na ko ndax loolu par exemple masala boobu lool mooy li gën a dëgër que ne ab saxaaba bu ne comme comme li ñu wax sànq Sayyidatu Sayyidatu Asma loolu li gën a dëgër mooy ne loolu dañuy moom àtteeg lu yonent ma lay sàmm wax wala lu mu jëf ñoo yem. ndax par exemple zahiri yi dañ na ñun d'accord ñu ci affaire yooyu ay umir naa moom kese digal nañ ñu tere nañ ñu peut-être que yonent bi sallallahu du moo leen ko digaloon peut-être Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo leen ko digaloon mais dañ leen naan yéen xam ngeen ne jamono jooju moom ki fiy digale xam nañ ki fiy tere it xam nañu ko dëgg la saxaaba yi radiyallahu anhum doon nañ ifta am na ci ñoom ñoo xam ne bi yonent bi am ne foofu doon nañu ubbee di jox ñu leen di laaj ñuy tontu mais tekkiwul ne mukk ko ne ñoom ñooy jóg di joxay ay ne yéen lii dagan nag lii xaram na loolu moom loolu ñoom kenn ci ñoom doonu koon def kon bu nee nuhii naa wala kunnaa nafaalu ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ni gën a dëgër mooy ne dañoo bëgg a wax ne yëg na ko fekke na ko te wala information bi agsi na ci moom léegi nag na bu dee ne waxu ci dara dañuy xam ne dafa nekk loo xam ne lu dagan la bu dee ñuy lekk wala lu a def la kon moo tax lool sunnatu taqririyya boobu loolu moo tax Seydina Imaam al-Hafiz daal di indi hadith bi rahmatullahi euh, muy hadith Seydina bi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du moo ne publicité eh, eh, gëléem gi loolu loolu loolu laab na waxu ko mais le fait mu ngi ci suufu gëléem gi Yonent bi sallallahu nekk ci kaw. mu naan muy tegtaloo loolu mooy ni gis na ko yëg na ne lii mu ngi wàcc te pourtant waxuñu après ne raxasi leen seen mbagg yi wala seen seen ci seen yére yi loolu léegi mas bi bi ci mujj nag loolu duñ ci ñëw mooy dalilu irsiran ndax gisoon nañ ko ci jataay bii weesu moom lañ mujj woon moo mujjaat nii bokk na ci masala yi ñu gën a gis depuis kii bi euh, sharab bi dalayu ixtiraan moom foog naa jaadootul kenn ku yeewoo ci daara bi di laajteeti luy dalilu ixtiraan moo tax fu ñu la ko laaje da ngay door a yeewoo ci terrain bi lañ dajeeg yow loolu moom wax dëgg war nga cee mën a toll waaw loolu nag mooy bi ci mujjoon gisoon nañ ko bii weesu euh, moo mujjaat nii xam naa loolu foo yem tey mooy